أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من واق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى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 وعلى طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw biñ sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi woon ba tey ci kitaabu salaatu bu saxiixu imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu karaahiyatu ta'arrif as-salaati wa ghayriha buntu sib gi nga xamante ne moom la ñu sib ak rafle ci julli ak ci leneen lu dul julli gisoon nañ ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamante ne mi ngi doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamono ji nga xam ne moom lañ doon tabax kaaba gi te fekk boobu moom sallallahu alayhi wa sallam maanaam ay at ci zahiram dafa gën ndawe woon ak xew bi nga xamante ne moom la xewoon ak sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala ba nga xamante ne ci la naroon a wàccee ci la naroon a yéegee euh, lambaayam euh, mu daal di euh, daanu xëm ci loola booba ci la gëj maanaam ci la la ko dalee booba ba ni mu fi jógee sallallahu alayhi ni mu laqoo sallallahu alayhi wa sallam mësee fu ko gis mu daal di rafle naka noonu gis nañu baabu salaati fil qamiisi wa saraawili wa tubbaani wal qabaa maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci jullee ci xamis ak sarawil mooy euh, ay sirwal wala ay pantalon ak ay tubbaan tubbaan moom mooy xeetu mbabal ak xaba maanaam euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon mooy yëri yi nga xamante ne euh, amuñu Euh, mbag maanaam ci mbagg mi la mbir mi la yi yam maanaam loxo yi dañoo gàtt euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ci biir xadis bi waxtu daal na ci izar ak rida ak yeneen yoo xamante ne tamit loo euh, ci xadisu sayidna Abu Hurayra tamit radiyallahu taala anhu ak sayidna Umar radiyallahu anhu mu nett mu nettali wax jële ko itam ci sayidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala naka noonu gisoon nañ xadis bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa ci xaj ba moom la am ku ko laajoon ne ko ana ki nga xamante ne moom mooy ki armal lan lay lool loolu xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma lam ca wax loolu tamit gisoon nañ ko gis nañ tamit ba ba ba léegi ñu war a gis inshaa allahu taala baabu maa yasturu min al awra maanaam baabu buntu maa la nga xamante ne yasturu dana ko suturaal minal awrati ci euh, awra maanaam fii li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral mooy ne awra yi ay xeet la waaye dafa am loo xamante ne faw nit ki daf ko war a suturaal ci awraam te li nga xamante ne moom mooy la ca njëkk moom mooy euh, kanamu nit ki ak gannaawam loolu moom mooy li ëpp ci li borom xam-xam yu wax rahmatullahi alayhim maanaam ne lool moom awra Euh, euh, maanaam wala boog li ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax te loolu lu ñu jëlee la ci mazhab imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala waaye du gis-gis gi nga xamante ne moom moo fa ndox naka noonu lool moom mooy mazhabu zahiri rahmatullahi alayhim waaye daan ci ñëw inshaa allahu taala ala kulli xaal li nga xamante ne moom nit ki moo xam nekk na ci biir julli wala nekkul ci biir julli daf ko war a suturaal boppam loolu insha allah li ëpp ci borom xam-xam yi dañ koo waral ci moom loolu daan ci ñëw insha allah te moom mooy mu suturaal kanamam ak gannaawam donte moom rekk moo nekk donte ci xal wala ne euh, dégg nga loolu moom moo tax mu inde euh, buntu bii di ko leeral mu ne haddathana bil isnad muttasil fi awwal kitab li haddathana Qutaybah ibn Sa'id te mooy Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Euh, euh, euh, as-Saqafi al-Baghlani rahimahullah dakantalam nekkoon Abu Raja al-Balkhi comme moom imam Qutayba rahimahullahu ta'ala niñ ko gisoon mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom nag ay hadiisam ñoom ñi ngi ci kutubu sitta waaye imam al euh, imam Ibn Maaja moom solowul ci moom directement ñeneen ñi ci def ñëpp nag ñoom ñi ngi soloo ci moom directement mm-hmm. imam al Bukhari am na ci euh, ci xadisam yi trois cent huit xadis imam Muslim am ci ay xadisam six cent six cent soixante huit xadis qaala nee <coughs> na xaddatanaa soloon nee na nettal lañu Layth Layth maanaam Layth dañuy bind dañuy wax laysun di ko bindee laam rek léeg-léeg ñu wax al lays ñoo même jëmb nit ki la maanaam xeet la ak ci yi nga xamante la dañ koy bindee ak alif laam wala ñu bañ ko koo bindee man lays ibn Sa'd <coughs> comme al Mughira comme Mughira ne al Mughira tam dañ koy wax ak ñu mel noonu moom lays ibn lays ibn euh, euh, ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abul Harith al-Misri rahimahullah moom mi ngi gën a adduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna 175e année nga xam ne ñaari at la rawee ima la jiitu jiitu imaamu Maalik rahmatullahi alayhima moom mooy imaamu waa Misra nekkoon seen borom xam-xamu fiqh naka noonu noonu la nekkee woon seen borom xam-xamu hadith noonu la nekkee maanaam moom tamit dafa yoroon mazhab waaye mazhabam maanaam ba léegi euh, mazhabam dafa euh, dafa fay. mu ne an ibn Shihab te moom mooy imam az-Zuhri rahimahullahu taala imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah moom euh, dakkantalam moom moo nekkoon Abubakar mooy euh, imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ak imaamu mën nañu wax sax ne moom mooy imaamu Hijaaz wala boog sax ñu yegg sax ba ne moom mooy imaamu waa adduna bi ci jamonoon rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom imaamu az-Zuhri rahimahullah mi ngi gane adduna. cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna téeméer la ak ñaar fukk ak juróom muy cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud al-Huzali rahimahullahu daqan salam nekkoon Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa euh, euh, ñooy fuqaha as-sab'a yi mooy borom juróom-ñaari xam-xam borom juróom-ñaari borom xam-xamu fiqh yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ma mu munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam ci jamono taabi'i moom mi ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmi at boobu nga xamante ne <coughs> fi ñu bari maanaam gane adduna ñoom imam Layth ni ñoom imaamu Malik ak ñeneen rahmatullahi alal jami' mu ne an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Sa'd sayyidina Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn moo dina ko al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu Khudrat moom nag moom mooy mooy ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj moo tax mu nekk al-Khazraji léegi al ansaar yi ngir ne ci waa ansaar lañ ndax ñaar lañ mooy ñaari xeet lañ mooy aw ak xasraj moom Abu Sa'id nag la gën a siiwee mooy turam mooy dakkantalam moom mi ngi génn adduna juróom benneelu fukk ak ñett euh, ci at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa ci ci lenn ci wax yi am nañu wax ba yegg ci li nga xamante ne mooy li gën a wér te moom mooy juróom ñaareelu fukki euh, at ak ñeent maanaam soixante-quatorzième loolu mooy li gën a dëgër te mooy li gën a wér ci ay maanaam ci ay mbirum ne foofu moom ci la génn adduna rahima radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gane woon adduna fukki at laataa gaddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak sayyidna anas radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñoo bokk année at bi nga xamante ne ci lañ gane adduna moo tax bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalaam moom mi ngi amee woon eh, fukki Euh, at moom nag euh, am na ci muksiruna yi la bokk maanaam ci ñu ëpp ci ñu solo xadis ci la bokk ndax solo na junni xadis ak téeméer ak juróom-ñaar fukk mille cent soixante-dix euh, xadis muttafaqun alayhi nga xam te ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima solo lañ ko bokk nañ ko dëppoo mooy ñeen fukk ak ñett muy 43 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci fukki hadith ak juróom benn amma imam Muslim moom mi ngi wéetoo ci juróom fukki hadith ak ñaar muy 52 hadith ci ay hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu hadith bi mboolem ñi nga xamante a ñoom ñoo ko solo waa Madinatul Munawwara lañu ala sakiniha afdalus salatu wassalam ba mu def euh, al imam Abu Raja al-Balkhi al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu donte moom dëkkoon na Madina moom dëkkoon na Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu salaam ba solo ci imaamu Maalik Muwatta am bi ba mu jeex rahimahullahu taala naka noonu ta tag sëriñ su bari ba mu des tamit imam Lays waa Lays tamit dëkkoon na Madina mhm. kon bu boobaa ci loolu dañuy wax ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara lañu ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ci des moom mooy taabi'i dafa solo ci taabi'i mooy al-imam ibn Shihab az-Zuhri dafa solo ci Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anhum mu ne annahu na nahaa tere na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an istimaali famma an ci istimaali làmboog ak famma lu lu lu lu lu lëmu maanaam lu lu euh, lu lu lu lu maanaam loo xamante ne dafa tëju tëjiin boo xamante ne day maanaam wala boog lu tëku maanaam ngir ne ah, moo tax summ ki nga xamante ne du dégg moo tax ñu naan ko ak summ maanaam mooy du tëj du tëju dafa tëju nopp yi ñoo ñoo fatt mm-hmm. voilà maanaam kon ak sumaal wala moo la am ak samma mooy mm-hmm. maanaam mooy lan loolu moom mooy euh, nit ki euh, borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañ ciy wuute am na ñoo xamante ne li nga xamante ne loolu lañ déggee maanaam ne istimaalu samma li muy tekki moom mooy euh, sol yére boo xamante ne maanaam mooy jël benn dara muuroogu muuroo boo xamante ne mm-hmm. euh, euh, benn mbagg bi da koy wàcce day génn beneen mbagg bi nekk ci biti nekk ci biir maanaam benn mbagg bi day nekk ci biir beneen mbagg bi nekk ci biti mm-hmm. mbir mi nag wàcc maanaam nga xamante ne genn wàll gi rek kay nëbb mooy nëbbu ci ci ci yaramu nit ki waaye geneen wàll gi da ngay gis ne du fee day feeñ loolu day tax ne maanaam awray nit ki day daal di dañ koy day gaaru mm-hmm. maanaam day gaaru ci feeñ ak walla ci feeñ loolu benn la beneen firi bi moom mooy istimaalu fama moom mooy euh, nit ki euh, lëmasu boppam maanaam lëmasu lépp ak darab bi ba pare ba tëju daal di yëkkati benn partie bi teg ko ci kaw mbagg bi loolu tamit mooy ne beneen partie bi day day day génn benn wàll gi ci yaramam day daal di génn am na tamit ni ko firi neneen maanaam moom mooy euh, lëmu rek maanaam mooy téj tëj boo xamante ne maanaam nit ki day mel ne ku yeew boppam comme ni ñuy def néew maanaam mu mel ne noonu loolu tëju loolu noonu lay bañ ngir ne euh, du am sax fu mu mën a génnee loxo loolu nag ngir ne bu amee lu ko gaaral wala lu ko war a gaañ loolu bu boobaa du mën a euh, aar boppam niki noonu bu xel jotee du mën daw loolu <laughs> euh, moo tax ñuy wax ñuy bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko tere kon bu ñu xoolee Euh, bu ñu jëlee yu njëkk yi lay tax moom mooy gaaral bi nga xamante ne moom lay gaaral boppam ci awram di feeñ mm-hmm. waaye te lool boo boobaa lool moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala génn indi ko fii mm-hmm. waaye tamit même ci beneen bi nga xamante ne da ngay lëmu sa yaram bépp di tegu lool tamit euh, day tax ba nit ki tamit maanaam awram mën naa gaaw a feeñ ngir ne bu mbir mi roccee ko rek euh, bu bu lépp lépp awra yëpp daal di génn ci biti loolu moom mooy euh, li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa an yahtabiya te it muy euh, euh, wa wa an yahtabiya te maanaam mu muy toog ihtibaa ci la jóge ihtibaa moom mooy bu ma toogee maanaam ma jël maanaam ki jël ñaari jekkikaay yi teg ko ci mm-hmm. jël yeel yi ak ko maanaam mooy Eh, jël tànkam yi yi muy ndëggu tànkam yi teg ko ci bu ko defee yeel yi aju bu ko defee li nga xam ne mooy lupp yi daal di fiiti ak biir bi loolu nag moom lay tere mu naw an yaxtabi rajulu ah, wa waajib daal di toogee noonu mooy bangu ci wolof maanaam mooy mu bàngu fii sawbin waahidin ci benn yére maanaam moom mooy mu toogee noonu mm-hmm. fekk benn yére rek la la jël sol ko maanaam boobu da ngay gis ne bu jotut su euh, fekkee bi ñuy tere nag moom mooy insha allahu taala dañ ci ñëw waaye bi ñuy tere moom mooy nit ki toogee noo noo xamante ne xam ngeen ne tey bu nit ki yoree benn làmbaay teg ko mhm. ba pare daal di toogee noonu mhm. euh, maanaam mooy làmbaay gi day yëkkati ko comme sër maanaam nit ki voilà daa waaw toogee ne waaw <laughs> day yëkkati ko bu ko defee di nekk ci biti mhm. loolu moom mooy li nga xamante ne moom la tere loolu la Euh, moo tax mu ne kon mu bangu maanaam moom euh, mu bàngu euh, toogee noona loola dañ koy da ci fii saw bin fekk mi ngi ci benn yére waaxidin bay fenn maanaam solul tubay ci biir maanaam mu solo noonu ba pare toog loolu dañ koy tere toogee noona maanaam loolu nag kon du mi toog ji ci jëpp boppam la tere mm-hmm. waaye bu fekkente ne noonu nga toogee loola moom mooy li nga xamante ne Euh, moom la tere moo tax mu teg ci ne laysa nekkul ala farjihi ci kaw pëyam minhu ci moom shay'un dara maanaam yiri amul mbalaan bi dara teguwul ci pëyam mm-hmm. maanaam ndax xam ngeen ne bu defee noonu euh, day am espace maanaam day day day am espace mm-hmm. bu ubbeeku boo xamante ne ku jàkkaarloog moom daanaka day daal di gis ay ay ay ay ay awram loolu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tamit indi wàll gi maanaam bu boobaa kon ci istimaalu sama dëppoo na fa waaye bu boobaa ñaar yooyu yëpp dañuy nekk loo xamante ne dafa xaraam amma bu fekkente ne nag nit ki daf ko def ti la ko sol jot na maanaam bu boobaa day daal di nekk lu ñu sib maanaam kon bu boobaa ñaari mbir la maanaam mooy bu gaaralee boppam ci anam goo xamante ne awraam yi day feeñ te awra bi fii lim ci jublu moom mooy <coughs> mooy <coughs> li ñu tuddee ak saw ataani maanaam ñaar yi nga xam ne ñoo yu ñaaw yaa gis maanaam moo a ñu tuddee leen a saw ataani ñaar ñaaw yaa gis maanaam mooy ci kanam kanamu nit ki ak gannaawam voilà loolu moom mooy li nga xamante ne <coughs> euh, loolu mooy li nga xamante ne moom moo euh, xara maanaam moom moo tax euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi fii maanaam ci kaw lii dañuy jàngee tamit ci hadith bi beneen mbir mooy lépp loo xamante ne kon day gaaral nit ki ci awraam bi feeñ boo waawaa day daal di nekk loo xamante ne dafaa xaraam léegi nag mu daal di def lii ndax nit ki mi ngi ci biir mbooloo wala nekkul ci mbooloo ndax dana dagan waaw wala déet maanaam bu boobaa daf ñuy daal di yóbbu tamit ci beneen masala moom mooy ndax nit ki am na droit wu maanaam ne man nag sama néeg rek ñoo nekk damay simmeeku maanaam ba fekk comme man rek maa nekk ci sama biir néeg ndax loola dagan na mm. waaw wala déet loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur te moom mooy imam maanaam xanafi yi rahmatullah alayhim te loolu mooy li gën a wér ci seen mazhab ci ñu ëpp ci ñoom moo tax loolu mooy seen mazhab mm. maanaam te loolu mooy ci li ci gën a wér mm. ci ñoom ak Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo dëppoo ci ne loola sax dafa xaram ngir tere gi ñu tere nit ki maanaam ñaari eh, ñaaram maanaam ñaari way ñaawam yi di feeñ lu dul xanaa mu nekk loo xamante ne mënta ñàkk lu demee ne kat loolu lu demee ne que mu war a sangu basalam cangaayal farata bu boobaa wala boog mu am yeneen yu muy def bu boobaa loola ndax ndax xadiisu Barz ibn Hakim an abiihi an jaddihi bi gisoon nañ ko mm-hmm. mooy bi mu naan o wallaahu ahaqqu an yustahyaa minhu mm-hmm. mu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko ci taaliq yi mm-hmm. voilà ne yeneen bi sallallahu alayhi mooy bi ñuy xadiis bi ñu gis ne Yonent bi dafa sango ak yére bi sallallahu alayhi wasallam ndax bi mu ne naka nga lan bi mu ko laajee ne ko waaw awra yi moom naka la ñuy def mu ne ko ah xanaa daal sa soxna mm. wala boog ñi nga xamante ne ñoom nga moom mooy sa njaam yi nga xam ne ay taaraar la mm. ñooñu rek ñoom nga ñoo dagan ñu daal di gis awra yi mm. mu ne waaw léegi nag bu fekkente ne man rek maa fi nekk nag mu ne ko yàlla moo gën a yelloo ci ñu ci ñu kees sa woo ci moom maanaam ci kaw loolu moom moo tax boroom xam-xam yooyu lu ëpp ci ñoom maanaam rahmatullah alayhim daa ne loolu daf xaram amma fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom yéggalowuñ ko gaa ci xaram waaye ci cibir lañ ko yegge la waaye nag boobaa ñaar yooyu rek la loolu lu mat a la maanaam nit ki maanaam ñoom cibir gi bu dee moom kese kese kese moo ne maanaam danañ daganal ci moom mu daal di sol masalan flottant mhm. wala wala babal wala yu mel noonu waaye bu dee moom kese moo nekk waaye waaye su fekkente ne nekkul nag li ci ëpp ci ñoom dañ koo xaraamal maanaam bu fekkente ne dindiwul loolu waaye amma moom dong mu nekk nag di tax di di di di yor frottaam ci mbedd mi loolu daañ ñëw ci wala yu mel noonu loolu daañ ci ñëw ci acte bi inshaa allahu taala ci hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw inshaa allahu uh, taala kon suñu uh, hadith bi mm-hmm. imam al-Bukhari <coughs> <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat ci kitaabu sawmi fa mu koy njëkk moom foofu la koy njëkk indiwaat hadith numéro 1991 dina ko indi hadith numéro 5820 dina ko indi hadith numéro 5822 ak hadith numéro 6284 euh, imaamu euh, <coughs> abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro 2417 ak xadis numéro trois mille trois cent soixante sept imam an rahimahullah indi na numéro trois cent quarante ak imam Ibn Maaja rahimahullahu ta'ala al rahimahullah indi na numéro trois mille cinq cent cinquante-neuf euh, amma imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari tamit la ko indi kon euh, bi dañuy gis ne euh, waxoon nañu ne Euh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, dafa wéetoo ci fukki xadis ak juróom benn wëlif imaamu Muslim rahimahullah xadis bii ci xadis yooyu la bokk <coughs> ci fukk ak benn yi nga <coughs> juróom benn yi nga xam ne imam al-Bukhari moo ko solo te imaamu Muslim soloowu ko ci moom euh, kon léegi xadis bi tamit dinañ gis ne imaamu muslim solo ko imaam at-Tirmidhi ak voilà imaam aywa ñoom ñaar ñoom ñoo ko solo ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al-jamii' qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Qutaybatu ibn Uqba te moom mooy Qutaybatu ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyaan ibn Uqba ibn Rabi'a al-Kuufi rahimahullah. Qabisa waaw Qabisa naam. xabisa la boo nga dégg bi ta bi kii la du tasxiir xabisa xabisa ta ibnu <coughs> ibnu Uqba <coughs> waa Kuufa la rahimahullahu taala euh, Abu Amir as-Sawa'i moom mooy dàkkal salam Abu Amir as-Sawa'i mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam <coughs> ma bokkoon na ci maanaam li nga xamante ne moom la ñu ah, li imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala moom mooy saduqun rubbama xaala maanaam ah, saduq la ku dëggu la waaye nag léeg-léeg day wuuteeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a mm-hmm. ñu ko gën a màgg ah, rahimahullahu ta'ala Euh, lu bëri tamit la imam an-Nawawi nee na kaana siqa siqatan saduqan kasiirul hadiis an Sufyaan ath-Thawri nee na ku wóor la ku te ku dëggu la euh, bëri woon na xadis yoo xamante ne euh, daf ko solo ci Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahimahullahu ta'ala Yaqub Abu Yaqub an-Naqibi rahimahullah moom nee na gisul sëriñ bu gën a mën a mokkal ci Qabisa ibn Uqba rahimahullahu ta'ala moom Qabisa nag <coughs> imaam al-Bukhari yi euh, rek moom moo solo ci moom ñeneen ñi ci des <coughs> dañoo solo ci moom ci lu am intermédiaire euh, mu ne qaala nee na euh, haddathana nettali nañu Sufyan te moom mooy ibnu Sa'id ibnu Masruq ak ibnu Sawr as-Sawri rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah mooy dakantalam al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ngi gane adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna ci cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa cent soixante-unième année bokk euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullahu ta'ala euh, mooy imam bu mag boobu an Abi Ah, moom gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay bi weesu muy Abdullah ibn Zakwan mm-hmm. ah, al-Qurashi rahimahullahu ta'ala dakantaram nekkoon Abu Abdurrahman mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu nekkoon imam boo xamante ne ku màgg la mm-hmm. ah, rahimahullahu ta'ala nekk tamit kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ponkali waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mm-hmm. <coughs> al-A'raj al-A'raj euh, comme ni ko woon mooy loolu laqab la ci moom hmm. maanaam luñ koy tuddee la waaye nekkutoon turam te it nekkutoon tamit dakkantalam maanaam ndax dakkantalam moom mooy Abu Dawud euh, wala Abu Hazim al-Madani rahimahullahu ta'ala amma li nga xam ne moom mooy dëgg tudd turam mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan hmm. <coughs> al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon tamit ci imaamu waa Madinatul Munawwara yi rahimahullahu ta'ala daan jàngkatu alqur'aan yi hmm. ah, jàngkatu alqur'aan bu mag la woon naka noonu ah, ku bëri lu mu solo ci Sayyidina Abu Hurayrata la radiyallahu ta'ala anhu nekkoon tamit nga xamante ne moo ëpp li nga xamante ne Euh, wala boog bokk na ci ñi gën a mag ñi nga xamante ne ñoom solo nañ ci sayyidina Abu Hurayra ta Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi mu ne an Abi Hurayra radiyallahu <coughs> ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa kawe ak ngëneel yu màgg ya li nga xamante ne moom la solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ndax musnadam mooy cinq mille trois cent soixante hadith moo leen ëpp la ñoom ñëpp fuuf rahimahullahu ta'ala anhu imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci solo ci trois cent vingt-six hadith imam al Muslim wéetoo ci quatre vingt dix hadith amma imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom dong solo rek moom trois mille huit cent soixante-dix hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu ci musnadam bi sayyidina Abu Hurayra annahu qaala nee na nahaa tere na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an bay'atayni ci ñaari xeeti njaayin maanaam ñaari xeeti njaayin yooyu yenente bi da koo tere sallallahu alayhi wa sallam anil limaasi bu njëkk bi moom mooy eh, njaayum laal maanaam laal njaayum laal li muy tekki nag loolu daañ ko leeral léegi inshaa Allah maanaam moom mooy ne Euh, borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhi dañ koy indi ay ay ay yu wuute yoo xam ne benn bu ci nekk dafa xaram te ci laal dong la aju hmm. mooy masalan euh, euh, bagage bee laa soxla maanaam ñëw ci boutique bu jàmbur bagage bële laa mu ne ko waaw bu ma ko laalee rek bu ma ko wàccee rek jënd nga ko ah. maanaam amatoo droit dellu ginnaaw ah mi ngi nii mu ne ko waaw boo koy laal bu ma koy laal di ko di ko waaw loolu dañ koo tere dafa xaram Ah, beneen bi ci def moom mooy beneen xeetu njaayum laal mooy mani la ah, bagage yaa ngi nii waaye boo ci laal rek yaa moom boo ci laal rek fi mu toll doo mënatoo cee def dara waaw loolu ah, tamit boobu dañ koo tere mm-hmm. beneen ak ak xeet yu mel noonu yëpp yi nga xamante ne daal ci laal la aju wala bokk nga ne lii de Euh, bu ci saa waay laal rek sa doom ji bu laalee benn rek eh, jaay jaay naa la ko ci nangam la ko laa la ko jaayee mhm. maanaam mu ñëw rek laal benn ñu ne jaayee naa la ko nangam yooyu yëpp ay seeti euh, <coughs> wàllu la yoo xamante ne dafa xaram. comme loo xamante ne daal la mbir mi ci laal la añu mhm. loolu dafa xaram voilà. voilà maanaam mbir mi yow soo ko xoolee soo ko kësee ba xool eh, eh, yaa ko moom boobu daa xaraam mm-hmm. maanaam par contre su fekkente ne na loo xamante ne la faaw day tëju te kenn du ko jënd te dajji wuñu ko loolu mënoo loolu du du ci dugg maanaam bi ci mënut a dugg ci lool mm-hmm. mais bu boobaa dina am leneen loo xamante ne moom mooy beneen acte bi ci aju mm-hmm. moom mooy ne bu fekkente ne kii client bi kontaanut ci mbir mi tamit day daal di am droit delloosi ko waaye bu boobaa. yow tamit nga mën a am droit am loo ko ndàmpa maanaam loo ko jox loo leen ci ne na bu fekkente ne mbir mi te loolu dañ koy leeral maanaam bu fekkente ne mbir mi euh, da nga koo dem essayer ko euh, affaire bi dogut maanaam mooy lu ñu tuddee rek mettre ko sous garantie maanaam fii ak fukki fan wala fii ak nangam comme loolu mi ngi jóge ci xadiisu euh, musarra xadiisul musarra moom mooy nga yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax naan koo xamante ne dafa jël benn euh, gël euh, benn gëllëm wala benn xar xar jaay ko nit fekk amul meew maanaam xar mi amul meew maanaam nga dem yóbbu ko ñetti nga dem ñetti fan nga daal di gis ne ndegete mbir mi amutoon meew xam nga loolu lay am maanaam nga gis ne nga rat ndegete yoo ndegete dañ ko téye woon ñoom ñoo ko defoon mm-hmm. maanaam ñoom ñoo xar mi bañ koo ratt ni ki loolu uh, takk ween yi mm-hmm. bari bu ko defee bu ñu ñëwee di ko jaay dañ lay wan ne mbir mi dafa bari ween gis ngeen ni mu toll mm-hmm. léegi nag nga daal di ratt ñetti fan rek affaire bi nga gis ne affaire bi baaxatul mm-hmm. bu boobaa soo ko delloo si am nga am nga suwaaw téye ko su dee la nga di dem <coughs> indi indi uh, uh, am saa ci tàndarma nga delloo ko ki nga xamante ne moom moo ko jaay moom nga ko moo la ko jaayoon mu remplacer meew ma nga ca ratt mu remplacer mais ma nga jox rak moom mu delloo la sa nga delloo ko xaram wala ab gëléemam wala nagam loolu mooy al musar mooy hadisul musarrar loolu lay wax kon loolu day daal di am tamit ci njaay yi maanaam bu fekkente ne lu ñuy dajji la parce que matériel boo xamante ne boo ko xësee ba dajji boroom ki koy jaay doot ko mën a jaay keneen loolu mënta aju ci loo xamante ne maanaam faw day daal di aju ci lu mel nii li nga xamante ne moom lañu wax léegi ci euh, musarra ci hadithu musarra ah voilà voilà compensation bi foog mu am voilà bokkul nag ak tey masalan euh, lii de dama koy jaay boo ko laalee yaa ko moom déedéet lu waaye laal moo ko moom sooy boo ngeen dandu déedéet bokkut ak loolu bokkut ak tamit wan ma lee ma ma téye ko ñëw wàcc nga ne ma yaa ko moom léegi léegi comme xës naa koo wàcc dootu ko jël dootu ko laalati déedéet mbir mu mën na demee noonu fi mu toll bu ma la jaayoon benn euh, télé wala benn oto wala beneen mbir la boo xamante ne da ngaa dem nga nga dawal tuuti gis ne dafa yàqu woon ndekete dafa am vis bu ci voilà wala bu ci nëbb moo xam maa ko nëbb wala boog moom ci cosaan nii la meloon nga dellu mu mën na mën naa ko dama ko war a jëlaat waaye nag faaw tamit maanaam yow it li nga ko jot a jëfandikoo loolu nga daan ma koy compenser daan ma koy fay loolu moom. bokkul at lii nga xamante ne moom lañuy ñuy tere loolu kon lii moom mooy benn bi moom mooy allimas mooy njaayum njaayum mu aju cim laal mooy njaayum laal wan ne baasu ak njaayum sànni maanaam moom mooy euh, bu ma ko jëlee mu dal rek kookoo koy jënd par force maanaam <coughs> wala sama bant rek lay yor wala yooyu bu ma ko sànnee ci bu mu dal yow boobu laa la jaay nangam ñaat ñaata nga bëgg lan nga bëgg ma ne la ay télé yaa ngi nii benn laa ci bëgg nga ne ma d'accord léegi ni ñuy def moom boo xool cent quarante euros la nga ne ma waa baax na ma daal di jël daal di bu ma sànni rek ci bant bi bu ci bu mu dal rek yow boobu xeex nga moom a ca jëlal mooy sa chance maanaam ngir ni affaire yi wute loolu boobu dafa xaram waaw yooyu boobu dafa xaram maanaam faw loolu yi yii nag boo gisee li ñu bokk ñoom ñëpp mooy bay ul xaraar la <coughs> maanaam jaay la moo xamante ne dafa tegu ci loo xamante ne la leeru ci ak xeetu war da cee am maanaam mooy hasard hasard caractère hasard de bi nga xamante ne moom moo ci nekk dafa rëy mm-hmm. waaw mm-hmm. hasard bi rëy waaw loolu lépp loo xamante ne nag hasard bi day rëy am jaay da ci da da ci tere comme par exemple moom mooy jënd jaan ci pax mm-hmm. masala da donte am na lu tax wolof yi di ko wax lu bokkut ak loolu waaye maanaam euh, am na wala bokk mën naa la jaay jën wa nga xamante ne man daal yow boo suba da la indil jën nga ne ah, benn got ñaata la nga daal may ngot nangam la ma ne la suba la indil benn ngot nga daal di may fay ma dem jëndi ji ngot bi indil la lool ndax ndax ndax ngot bi jamono ji ma nga ci géej ga loolu mënu la koo jaay loolu mënta ne ndax ak ak ak ak kii da cee nekk ak ak ak wóoru da cee nekk xamuñu maanaam parce que xamu xamuguma ngot bi nu mel loolu nag wuute nag tey bu ma la doon jaay loo xamante ne xam naa caractéristique yi nu mel mm. masalan tey ma ne la dama lay jaay benn table taabal bi dimension yi lii la ba mu leer ma ne la bois bi lii la ba nga xam bois bi ban la ma xam ko nga xam ban la te ñu bokk bi ñuy wax waa ma ne la euh, euh, dimension yi nangam la ba ñu d'accord ci loolu loolu man nga ñu mën na dama la koy jaay boobaa mën ngaa koo jënd fekk yow gisoo maanaam boobu mën naa la koo jënd mën nga koo jënd fekk yow gisagoo ko ndax xam nga dimension yi lan la voilà comme xar 100 kilos laa bëgg xar mi daal moom buñ ko tegee ci kii bi na mat cent kilos nga ni ma waaw boobaa xar mi xam nañ ni xar mi xar mu góor la nii la bu cent kilos te loolu rek ma ci yitteel mm-hmm. te mu bañ a am feebar ak yu mel noonu bu boobaa mën nga maa jox xaalis bi ma dem indil la xar mi kon yooyu waaye day fekk ma am xar mi ba pare mm-hmm. munumaa munoo maa jox xaalis fekk amu ko ma xar mi alors que bu dee fee euh, bay of salam lii mën naa nekk beneen bi ci def mooy bu dee man maay dem defari ji taabal bi boobu mën naa ne ndax man maay dem defari ji taabal bi te yor naa matériel bi te yor naa kii bi te dimension yi mën naa koo defar comme tey mooy comme sur li nga xam yëpp yi nga xam ne sur commande lañ koy defar rek noonu lay demee loolu loolu loolu bay loolu bay la tudd loolu dagan na voilà <laughs> dégg nga mm-hmm. <coughs> <coughs> <coughs> dégg nga mu ne loolu kon ñaar yooyu tere na ko ñaari xeetu njaay yooyu yeneen mooy lépp lu kon boobaa lépp lu dugg ci bay ci xaram rek da ci dugg te loolu tamit am na xadis bu ñëw justement di wax ci loolu mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidu xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu anhu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an mm-hmm. mu ne wa an tamit bokk na ci li nga xamante moom lañuy ñuy tere mooy yestamila muy làmboo ak samaaw yéeri wu tëx maanaam yéeri wu maanaam bu mat la bu làmboo mooy biñ doon wax la sànq mooy istimaalu sabba mooy xeetu gi nga xam ne da nga koy jël ah ak yu mel noonu wa an tamit yaxtab ya muy bangu ar rajulu euh, fii saw biñ ci benn ci yéere wa ci mbalaan waahidin bay benn waaye waxoon nañ ne euh, bi nga xamante ne moom la góor bi sol di maanaam benn waay maanaam góor fii góor ak jigéen ñoo ci moom ak li nga xamante ne moom lay sol moom lay sol mu nekk benn yére kese mu mu ba pare mu bàngu toog toogin woowu mooy toog ni yëgati ñaari tànk yi def nii maanaam loolu boobu toog nañuy wax fa mooy comme nii mm-hmm. maanaam boobu moom la ñuy tere mm-hmm. mais loolu ci kaw mu nekk ne euh, yére bi mot moo tax ñuy wax moo tax hadith bi li koy firi moom mooy hadith bu njëkk bi mooy bi mu ci teg ne laysa ala farjihi minhu shay ci kaw pëyam ba dara nekku ca mhm. dégg euh, kon euh, hadith bi muy hadith sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu ta'ala anhu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indiwaat hadith numéro cinq cent quatre-vingt-quatre maanaam ba tey ci wàllu julli maam ci kitaabu mawaqitu salat euh, dina Ah, mooy ci kitaabu siyaam comme niñ ko gisee woon ak hadith numéro deux mille cent quarante cinq deux mille cent quarante six cinq mille huit cent dix neuf ak cinq mille huit cent vingt un imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro mil cinq cent onze ñaari yoon imam Abu Dawud as-Sijistani na ko hadith numéro quatre mille quatre-vingts imam eh, eh, an-Nasa'i indi eh, imam at-Tirmidhi indi na ko hadith imam an-Nasa'i hadith numéro 4509 4513 ak 4517 mhm. imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 2169 ak 3560 imaamu Maalik ci Muwatta am indi na ko hadith numéro 1947 ak 2662 imam Ahmad ibn Hanbal <coughs> lu bari bari la indi rahmatullahi ala al-jamii' من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا te moom mooy ibnu Ibrahim hmm. eh, al-Hanbali taala eh, ndax eh, am na ci yenn riwaayaat yi foo xamante ne foofu la leer na maanaam ci yenn nusxa yi boo xamante ne daf ne bu Abu Dharr ci riwaayam ci Sahih bi moom dafa ne haddathana Ishaq ibnu Ibrahim ñu xam ne kon ibnu Rahawayh rahimahullahu taala ndax Euh, euh, Ishaq ibn Ibrahim bi nga xam ne Ibrahim moom mooy ibn Abi mooy Abu Israa'il kooku imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom benn xadis naka noonu euh, bokkul ci tabaqa maanaam génération ñoom Ishaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhi daa Ishaq ibn Rahawayh comme niñ ko gisoon moom ñoom Yahya ibn Ma'in Ali ibn al-Madini ak ñooñu nga xam ne ñooñu la bokkal génération ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' kon euh, am na tamit ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xamante ne loolu li leen wutal maanaam Ishaq bi mën naa ne imam Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj waaye Ishaq ibn Ibrahim na ngir wax nañ la ko ci riwaaya Abu Dharr am na ci nusxa yi boo xamante ne euh, Ishaq dañ koo leeral ne ibn Ibrahim la rahimahullahu taala xaw tuuti sax ñu wax ne saa yu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne haddathana Ishaq te leeralu ko mooy ibn Ibrahim al-Hanzali loolu moom mooy li ci ëpp Euh, rahimahullahu ta'ala euh, mooy Ishaq ibn Rahawayh mooy imam bu mag boobu moom tamit rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad mooy daakantalam dañ koy tamit Abu Yaqub ngir ku tudd Ishaq mu def na ko waxee noona noonu comme ni ñuy waxee tamit ku tudd Yaqub ñaan ko Abu Yusuf tamit ah waaw dégg nga moom moo tax moom euh, Abu Yaqub mooy maanaam wala bokk Abu Muhammad mooy daakantalam ñu ngi gën a adduna 161 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna deux cent trente-septième année euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo solo ci moom mooy comme mel ni Baqiyat ibn Walid Yahya ibn Adama te ñoom ñaar ñi martaba maanaam ñoom ñaa ñi ay sëriñam lañ hmm. maanaam moom ay sëriñam dañoo solo ci moom te ñii ay sëriñam lañ niki noon waa Matam yi tamit solo nañ ci moom ku mel ni Yahya ibn Ma'in euh, imam Ahmad ibn Hanbal ak ñeneen rahmatullah alayhim Ah, Ishaq ibn Mansour tamit euh, euh, ku mel ne Ishaq ibn Mansour ak Muhammad ibn Yahya az ak Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah euh, moom bii ñu gis ni ak imam Muslim ibn al ñoom ci seen saxiix yi solo nañ ci moom maanaam nga gis ne kon ñoom ñaar ak imam Abu Dawud as-Sijistani ak imam an-Nasa'i ñoom ñett ñeent ñoom ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñoo solo ci. Euh, ci moom ci euh, euh, ci ci waa saabu kutubu sitta ñeneen ñi ci def solo wuñu ci moom mooy imam ah Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullah alayhima naka noonu Muhammad ibn Isa as-Sulami ci jaami'am moom tamit solo na ci moom ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala nee na haddathana Yaqub ibn Ibrahim moom du bi ad-Dawraqi de mm-hmm. ad-Dawraqi daan gis wala. daañu ko gisee léegi ci kanam insha allah ak Dawraqi kooku sëriñu ñoom imam al-Bukhari la te kii sëriñu seen sëriñ la hmm. waaw kon du ad-Dawraqi rahimahullahu ta'ala mais kii moom mooy Yaqub ibn Ibrahim euh, ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf hmm. maanaam gisoon yaakaar naa sax jotoon nañ koo gis ci ay hadith hmm. waaw bañ doon wax naan waa naa Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom tamit ay ñu ñu ràññeeku lañ ah waaw gisoon nañ ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf naka noonu Yaqub ibn Ibrahim bi ak baayam Ibrahim ibn Sa'd ñoom ñi euh, euh, ñoom nga xam ne waa kër Sayyidina Abdurrahman dinañ ci gis keneen nag Humayr ibn Abdurrahman hmm. kooku tamit eh, moo keneen la ci waa kër Sayyidina Abdurrahman ibn Awf deraa nga xam ne ñoom ñëpp ci ñi ngi ci seen xadiis ñi ngi ci kutubu sitta hmm. te ñu nekk ay ay ay ay ay kàngam maanaam Yaqub ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala al-Madani demoon na dëkk ci mi ngi génn adduna <coughs> deux cent huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala neena haddathana ibn akhi ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab maanaam dañ naan euh, ibn akhi Zuhri dañu ko wax ibn akhi ibn Shihab wala ibn akhi Zuhri ndax ibn Shihab euh, ki ci gën a siiw te ñu koy wax ibn Shihab mooy az-Zuhri moo tax ñu naan doomi frère ibnu Shihab mais moom Muhammad la tudd ibnu Ubaydullah maanaam ibnu ibnu Abdullah maanaam Abdullah boobu nag moom mooy frère Muhammad ibnu Muslim te mooy az-Zuhri moo tax ñu naan ko doomi frère Zuhri hmm. moom moom lay moom lay wax ni moom moom it dàkkantalam Abu Abdullah la mi ngi génn àdduna cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na sax ñu wax ne cent cinquante septième année bi la moom tam da rahmatullahi alayhi li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, ci ay mbirum moom mooy saalihul hadith mm. euh, ak saduqul lahu awham maanaam comme la hafiz ibn Hajar rahimahullah wax mm. maanaam ne ku dëggu la waaye tamit dafa am léeg-léeg ay def def le ay euh, léeg-léeg ñu ne ñu naan hadith yu wér nañ baax nañ de mm-hmm. dégg nga saalihul hadith maanaam mooy ku tolloog ko koo xam te ne bu solowee hadith hadith bi dañ naan hasan la mm-hmm. moom mu ne. Euh, mu ne xa mu ne an ammihi mu jëlee ci bay taxam bay tax moom mooy sa frère papa mhm. te moom mooy al imam ibn Shihab az-Zuhri moom lañ gis nañ ko léegi qaala nee na euh, axbarani xabaare na ma Humayd ibn Abdurrahman moom lañ doon wax léegi mhm. mooy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf suñu xadis bii nga xamante ne suñu fàttali mhm. euh, suñu xadis bi ñu gis ci Bulughul Maram bi biñ toll nii waaw moom moo ko solo Humayd ibn Abdurrahman la ibn Awf moo ko Abu Hurayra radiyallahu imam Malik moo ko solo ci Zuhri mu solo ko ci wa ibn Awf moom moo ko Abu Hurayra sax radiyallahu ta'ala an ashaqqa ala ummati lamartuhum bis-siwaak ma'a kulli wudu waaw kay dégg nga mooy kon Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi ta'ala daqantam nekk Abu Ibrahim dañ koy Abu Abdurrahman naka noonu dañ koy wax Abu Usman moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ah, moom waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wa ci siqaat yi bokk ci taabi'iin yu mag ñi la bokk rahimahullahu ta'ala ah, ah, borom xam-xam rahmatullahi alayhim am nañu wax ne gis na Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu waaye euh, li nga xamante ne moom la imam az-Zahabi rahimahullahu taala wéral mooy ne gisu ko waaye daal li nga xam ne moom la wax tamit gannaaw loola nee na wa kaana nabiran sharifan ku ku ku tedd la mhm. te waaw ku sharif la mhm. waaw maanaam euh, euh, moom li nga xam ne nee na am na nee na abu abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhra oh. ñi ñoom ñii nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci hadith bu ñu leen xoolee mhm. ah da ngay gis ne waa Madinatul Munawwara lañu ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ba des imam Ishaq ibn Rahawayhi rahimahullahu taala te ñoom ñëpp ak ay Zuhri yu ne lañ ba mu des Seydina Abu Hurayra ak ah, ak Ishaq ah, ibn Rahawayhi ñoom ñëpp Zuhri mooy ah, ci Zuhra lañ voilà mooy ñi bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam ñoom ñëpp dégg nga. Ah, mu ne qaala nee na ba'athani yabal na ma mm-hmm. Abu Bakar Seydina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na Seydina Abu Bakar yabal na ko mm-hmm. te Seydina Abu Bakar moom mooy Abdullah ibn Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd Sa'd ibn Taym wala ñu naan ko waa Banu Taym la ibn Murra foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqa ibn Usman fi eh, Mughira wa Atiqa inda Murra waaw faaruqan bi ka'bihima amma Aliyyun bila shaqqin qad iltaqaya fii shaybatil hamd zil ifdali wal himami maanaam kon mooy euh, moom foofu la taxeeg Seydina euh, euh, Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu maanaam Ousmane bii bàyyax moom la ñu tuddee Abu Quhafa waaw mm-hmm. dégg nga moom dégg nga radiyallahu ta'ala anhu mm-hmm. as-Siddiqul akbar radiyallahu anhu warda moom dañ koy Atiq ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ko dañ koo goreel ci sawara moom na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu dakkantalam nag la gën a siiwee waaye li mu tudd dëgg dëgg mooy Abdullahi jaamu yàlla la noonu la mel ci ci ci tur noonu la mel ci ci jëmm noonu la mel ci jikko maanaam te noonu la mel ci melo loolu noonu tamit la toll ci maqaama maanaam mooy jaamu yàlla la radiyallahu ta'ala anhu wa arda nabi moom mooy ki nga xam ne moom mooy àndandoo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ma doon jàpp xarit moom laa koy def ci am na sax ci hadith naa ko sama xarit moom euh, Seydina Omar radiyallahu anhu doon na naan moom day euh, Abubakar moom daal dëgg-dëgg moom mooy suñu sang euh, te moom lañu ñu suñu yonent bi sallallahu alayhi boole daka noonu noonu la daan waxee bi Seydina Bilal tamit radiyallahu anhu moom moom mu ne euh, mu ne Seydina Abubakar tamit mooy suñu sang te moo goreel suñu sang moom moo tax bi ñuy wax moo tax bu ñuy wax Seydina Abu Abubakar radiyallahu anhu ay mbiram. Euh, moo tax benn waaye nee na Seydina Bilal radiyallahu anhu ne ko yow de yow ak yow Seydina Aboubacar ku féete kaw mu ne ko Aboubacar man benn benn jëf ju rafet dong laa ci biir jëfum yu rafet yi maanaam man man man man benn acte acte rek laa ci biir jëfum yu rafet yu bari waaw maam ndax moo ko goreel waaw radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Aboubacar radiyallahu anhu moom la yeneen borom bi subhaanahu wa ta'ala tuddee saani yas ni fil ghaar maanaam mooy ñaareelu ñaar ña. ba ñu nekkee ci ci ci nga xamante ne yàlla moom moo leen moo ànd ñoom waaw yàlla moo ànd ak ñoom moo tax ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko la tahzan inna allaha ma'ana bul am dara looy tiis wala ngay jàqare ndax yàlla mi ngi ànd ak ñun loolu tax imam euh, euh, ibn al-Jawzi rahimahullah ne borom bi subhaanahu wa taala war na xeet wépp nag dëgg dëgg nag jàjj na leen ne leen ndax moom ndax boo leen ko bàyyee moom am na ko yàlla moom du ko bàyyee ndax ñoom am ñoom ñaar lañ ñoom ñaar la te mooy yeneen bi sa Seydina Abubakar yàlla du leen bàyyi mukk ak tamit hadith borom bi subhaanahu wa ta'ala bi naan wa an tazahara alayhi fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibril wa salihul mu'minin tamit la ko tafsirkat yi firi maanaam ne yéen soxna yi soo leen soo leen jàppantee far maanaam ne da ngeen di so yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tazahara alayhi leen fa inna allaha li boo mooy buur yàlla moom huwa moom mawlaahu mooy ci farak moom wa jibril ak jibril wa salihul mu'minin ak ku baax ku sell ka ci way gëm ñi te mooy Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu moom la àndal maanaam wal malaa'ikatu te malaaka yi ñoom ñëpp itam ba'da zaalika zahiir ñoom ñëpp ñooy leen di sox maanaam kon loolu moom <coughs> day wane ngëneelu Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci ngëneelam yu mag yi moom mooy keroog tey wane maggaayam bu kawe bi nga xam ne yenente bi sallallahu ba muy rañaan moom dañ ko dafa rañaan ànd ak ubbi ay bëtam ne teg ak la mu gis yëpp ma zaaxal basar wa ma tagha bëtam xoolul feneen te te te nekkul koo xamante ne euh, dafa jaxasoo te te jéngul fa nga xamante ne moom lañ ko war moom lañ ko jëmloo mm-hmm. la mu xool rek moom mooy la nga xamante ne moo ko taxaw na jóg te mooy boromam subhaanahu wa taala mm-hmm. waaye Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala moom keroog bo borom bi ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu làqoo moom rek moom moo taxaw moom ni temm taxaw xoole ñi ci des ñëpp dañoo jaaxle ñi ci des ñëpp da da da da keroog tàggu tàggoo tàggoo nañu ak seen sago àndatuñu woon ak seen xel dëgg-dëgg Seydina Abubakar radiyallahu anhu kese moom moo lucidoon moom kese te loolu day wane màggaayam radiyallahu am loolu bu dul woon ngëneelam lii wane màggaayam lu dul loola doy na sëkk ne moom euh, moom mooy ci gën a màgg ci xeet wi ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy wane màggaayam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu toogee ne tëj leen buntu yëpp jàkke ji bunt yi muy romb yëpp tëj leen ko ba mu bunt bi jaar kër Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom dong la téye ñu ne ah moom de tëj lu na bunt yëpp ba mu buntu xaritam moo tax moom dëgg dëgg mooy xaritam radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki ko ñaareel borom moom mooy borom ngëneel yu mag yi mooy bor ki nga xamante ne ah, borom subhaanahu wa bi mu doon wax naan wa ah, ah, ma yughni anhu maaluhu idha taradda mm-hmm. inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata mu naan fa anzartukum déedéet mu naan fa anzartukum naaran talazza la yaslaha la al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa kay wa sayujannabuha al-atqa mu ne sawara googu ñuy wax lazza wa sayujannabuha al-atqa te ka nga xamante ne mooy ki gën a ragal yàlla ci gaañe mooy Seydina Abubakar la doon wax radiyallahu anhu moom dana dana dana dana moytu maanaam moom sawara da koy sori da koy dand mooy allazi yu'ti maalahu yatazakka mooy ki nga xam ne moom mooy joxe alalam te dara taxu koo jóg lu dul sell kanamam digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala fa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza te amul keneen ku ko mën a fay xéewal bu mag googu te moom taxawul xéewal googu di ci yaakaar fay keneen illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la te yàlla jëmmi yàlla kese moom mu kawe mi dong moo ko tax a jóg te nee na borom bi tekki ne wala sawfa yarda te dana kontaan de maanaam kooku yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu mi wax ne moom dana kontaan te yàlla gërëm na ko kooku dëgg dëgg amul morom ci biir nit ñi hmm. radiyallahu taala anhu moo tax sayyidna Abubakar ay ngëneelam kenn xamul nu mu toll maanaam boo koy wax doo doo fi jóge radiyallahu taala anhu mooy ki gën a kawe ci lu ñu joyal ginnaaw naa bi sallallahu alayhi alihi wa sallam ku xamante ne jiital na keneen ci kawam kooku dëgg dëgg dafa sànk dafa beew hmm. radiyallahu ta'ala anhu moom moo tax moo tax bi nga xamante ne ci la euh, euh, ci la yenn lenn ci sahaaba yi wax ci Seydina Abubakar radiyallahu anhu ba mu gis Seydina Abubakar benn bés mu mer mu kii dafa ñëw yeneen bi saa saa woo yëpp ne hal laa daawul yi saahibi xanaa doo leen ma bàyyil sama àndandoo bi moom rek moo ma jox alal bi nga xamante ne ñëpp xañ nañ ma ko moom rek moo ma gëmoon bi nga xam ne ñëpp dañ maa weddi woon moom ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay ngëneelam la radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi yal nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne ay soppeem lañ ah. leen teg teg seen tànk dëgg dëgg fi nga xam ne foofu la ko tegoon radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nabi kon moom mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom donc lañ koy wax ñeneen ñi ci des dañ naan leen amirul mu'minina mm-hmm. maanaam ndax sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bi mu fi nekkee mm-hmm. ci xilaafa gi ñaari at ci def mm-hmm. ba mu demee ñaari at ci gi dañ koo tuddee woon xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xalifa ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne sayyidina dañ ko tuddee xalifatu xalifatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam dañ ne yi xalifa ya yenente saa salaam maanaam tudde wuñ ko xalifa yeneen bi mhm. saa déedéet xalifa yi xalifa bi lañ ko tudde booba nag mu daal di gis ne loola buñ ko toppee mbir mi day gudd moo tax mu daal di wax nañ wax amirul mu'minin mhm. ki nga xam ne moom mooy njiitu way gëm ni mhm. loolu moom moo tax moom Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ñu koy wax amirul mu'minin boo xoolee buñ naan amirul mu'minin la ci la tàmbalee Seydina Abubakar radiyallahu duñ ko wax amirul mu'minin xalifatu rasulillahi lañ koy wax sallallahu alayhi wasallam mooy xalifa yent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallam uh, moom kon moom moo yor nguur gi uh, maanaam moo yor xilaafa gi xilaafa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari at te ñaari at la ko yenente bi sallallahu alayhi wa mage woon maanaam moo tax moom ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk jëmmi at yi ñu dund moom mi ngi solo téeméer xadis ak ñeent fukk ak ñaar maanaam cent quarante-deux xadis moom mooy ay xadisam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci indi juróom benn xadis ci ay xadisam hmm. imam al-Bukhari wéetoo na fukki xadis ak benn maanaam onze xadis imam Muslim wéetoo benn xadis dong ci ay xadisam yeneen i 142 yi nag ñu ngi tasaaroo ci sunan yi ak ci masaanid yi ak yeneen ak maajim yi ak yeneen maam moom Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wax na dëgg ndax abu Aboubacar kilifaam la moo tax yelloo na mook mu yónni ko mu ne ba'athani yónni na ma Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy as-Siddiqul akbar nga gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala tax aaya bi naan walladhi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaa'ika humul muttaquuna nii nga ki nga xamante ne moom moo indi dëgg gi koy mooy yeneen dem sax wa saddaqa bihi ak ko dëggal te mooy Seydina Abubakar te sax waxul ak ko dëggal de daf ni ki ki indi dëgg gi te dëggal ko mm-hmm. maanaam mu indi ñaar ñi mu mel ni benn nit ki lay waxal fekk ñaar ñoom ñaar lay waxal dëgg dëgg xaqiqatan benn lañ moo yeneen bi sallallahu dëgg dëgg dëgg kul ku benn lañ waaye nag maanaam benn lañ boo xamante ne ñaari façon yu wute lañ yor kii nekk kii yeneen bi sallallahu nekk ki taxaw dëgg jëmmal li nga xamante ne moom mooy euh, mooy mooy mooy mooy la ko borom ba teg mhm. sallallahu alayhi wasallam waaye sayyidna Abubakar radiyallahu anhu nekk ki ko wuutu xalifaam bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa an nabi moom nag yónni na ko fii tilkal xajjati ci la at boobu at nag bi nga xamante ne moom lay wax moom mi ngi xewaan ci juróom-ñeenteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa salaam mooy at bi jiitu xajjatul wadaa maanaam at ba jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demul aji Seydina Abubakar radiyallahu anhu la jël ne ko demal nga jiite nit ñi juli ñi ñu dem aji gi. maanaam lool tamit beneen mbir la buy tegtale dëgg dëgg ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abubakar la teg ci kaw nit ñi. Mm-hmm. mu wuutu ko ndax aj mooy li nga xamante ne ki koy jiite mooy ki jiite jullit ñi ki nga xamante ne moo jiite jullit ñi mooy jiite aj gi kon te te loolu faaw mu am maanaam faaw ñu désigner kenn ne yow yaay jiite jiite aju aju jullit ci at mi moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom lañ jël jiital ko mm-hmm. voilà moom lañ jël jiital ko mu jiite aj bi Euh, te loolu day day day day day day tegtale ne moom yeneen moom yenente bi sallallahu alayhi moom la fi teg te le fait que tamit mu jiite loo ko saa yi yenente bi a alayhi wasallam daan absenté Seydina Abubakar radiyallahu anhu daan wax na jiite nit ñi julli mm. ci jumaa ji loolu moo tax sahaaba yi radiyallahu anhu bi ñuy tànn Seydina Abubakar ngeen mu nekk seen xalifa radiyallahu mm. évité wuñ dañ ni yàlla yow ci suñu mbiru diine yow la yenente bi sallallahu alayhi moo tax wóolu nañ la ci suñu mbiru diine ak ci suñu mbiru adduna mm. amul beneen excitation amul beneen tractation amul ay werante ku nekk naan moo nañ xool nangam déedéet li Seydina Abubakar euh, radiyallahu anhu ñëpp dëppoo woon ci moom ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom la jiitaloon ci kaw ñëpp waaw ànd ak loolu yëpp subhaanallah xoolal ni mu te loolu dëgg-dëgg yelloo na ko mm-hmm. yelloo na loolu ndax euh, euh, ragal yàlla gi mu ragal yàlla ah boo ko xoolee bokk na ci li ñu nekkali ci ay mbiram sax mooy ah, bi muy génn maanaam bi muy jamono ji muy waaj a génn àdduna sax dañ daan gis ne dafa amoon mel ni comme si eh, dafa am xetu yàpp bu ñu bu ñu wi maanaam bu ñu miss wi goo xamante ne boo toogee ci wetam da day mel ni lu lay xeeñ te booba ah, ñooy reef bi moo moo lakkoon ngir ragal yàlla gu metti gi mu ragal yàlla te bokk na tamit ci ngëneelam mooy li yeneen bi waxoon ne sallallahu bu ñu jëloon ngëneelu ni ñëpp teg ko ci benn balance ah jël ngëneelu Seydina Abubakar radiyallahu teg ko ci beneen balance bu Seydina Abubakar mooy féete kaw mooy noot mooy gën a diis te xam ngeen loolu rek doy na hmm. jullit ñëpp ñu jël leen sama bos seen bos boosu ñeneen ak ñeneen boosu sëriñ siñ dégg yëpp ak bos <laughs> ñëpp ñu teg <laughs> ci benn balance teg bu Seydina Abubakar ñu ñëw teg mu gën a diis radiyallahu anhu loolu rek doy na ngëneel loolu loolu dëgg dëgg non loolu kay sax li mu teg la dafa màgg hmm. waaw moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne Seydina Abubakar dëgg-dëgg jiitoowu leen leneen de jiitoowu leen julli gu bari gi woo koor gu bari gi li mu leen jiitoo lu yàlla def ci xolam la secret la bu yàlla wàcce ci xolom moom la leen jiitoo yéen ñëpp loolu tamit ah, beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy ngëneelam bu mag gi nga xam ne dëgg-dëgg yelloo na ñu jiital ko ci kaw julli ñi mooy ne ah, mooy mooy mooy ne moom ci dafa ragal yàlla te xam sensu responsabilité hmm. te gis nga moo tax ba mu rombee euh, ba ba mu yéegee ci gëllee moom romb benn waay bu daal di jàng alquran ba yegg ci summa nunajjil la bi mu naan wa in minkum illaa waariduhaa kaana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina ttaqaw wa nadharu zaalimiina fiihaa jithiya moom bu mu diggee aaya boobu dafa daan daanu xam maanaam ngir euh, euh, ne ne amul kenn lu dul dana romb dana jéggi kaw sirat maanaam bi nekk ci ci roonu sawara faw mu ne topp nag ñu daal di musal ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla waaye ñi nga xamante ne ñooy tooñkat yi moom ñu daal di euh, sukk biir biir sawara loolu bu mu ko diggi di dafa tiit daal di daanu xëpp xam ngeen ni kooku ànd ak ki mu doon ànd ak garantie yi mu am te yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom li mu ko garanti ci àjjana dafa bari nekk moom ndax bari na loo xamante ne war naa tax mu nekk kuy dem àjjana bokk na ci mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam ba lim fukk yi nga xam ne ñoo ñu gën a màgg te muy dugg mu ne ñooñu ña nga biir àjjana àjjana la ñu jëm ci ñu ngi nii ak man di dund moom ba muy lim Seydina Abubakar la njëkk lim radiyallahu anhu loolu benn la ñaareel bi ci def ci xulafaa'ul ma ah, ah, ah, ci xulafaa'ul mahdiyyuun yi la bokk xulafaa raashidun mahdiyun yi la bokk mooy mhm. ñaareel ñetteel bi ci def mooy ne ci waa ahlu badar la bokk mhm. te ñooñu dañ leen a garantil ajjana mhm. ci lu amul maam lu leen neex nañ def ajjana lañ jëm euh, waa sulhul Hudaybiya ñooñu ci la bokk ñu bay'atu ridwaan maanaam ak ci ñu def bay'atu ridwaan tamit ci la bokk maanaam boo xoolee mboolem mbir yi nga xamante ne am na yooyu yëpp garantir lañ ko ajjana waaye terewul nee na bu yàlla ubbi woon ajjana sama benn tànk bi te nekk ci biir ba ca def nekk ci biir dinaa ba tey du ma wóoloobu maanaam benn bi dugg na benn tànk bi bi ci des rek ka des maanaam ah mën na nu ne de xam ngeen ni ñooñu maanaam seen sunu ak ak a neexoon day jooy naan way way way way ak a neexoon du ma woon juddu sax wala boog ma nekk comme picc bi di naaw rek du ma am benn responsabilité wala garab gi bu fekkee moom mooy tiitee noonu di di di bàyyi xel loolu ak ki mu doon radiyallahu anhu haqiqatan te bokk na ci ngëneelam yi tamit ndax waa ñoom euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy al asr al mubashsharuna bil janna ñoom ñëpp dañ koo am wool ci seen la mooy seen tur dañ ko bind ci arash mu am ngëneel yooyu yëpp terewul xelam maanaam xelam dalul googu dal maanaam dalul comme ñun nit ñi maanaam ne ni xel dale voilà maanaam <laughs> loolu yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga moom biñ ko jiitalee kon ci biir julli ñi nga fiital ci ajj ajji fii mu azziniina dégg nga ah, ci ñii yëgle yawman nahri ah, ah, maanaam ne ndax yeneen bi sallallahu daf leen daf ko digaloon ne na wax loolu gaa maanaam moo tax mu bokk ci ñi nga xamante maanaam mu boole ko ci ñi nga xam ne ñoo war a yëgle moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yawman nahri bisub reen bi ga maanaam bisub laj ga te moom mooy bisu tabaski gi rek nee na mu azzinu nañu yëgle bi minan ca minan alaa ne laa waawee laa yahujju bu mu aj ba'dal aami ginnaaw at mi mushrikun aji bokkaale wala yatuufu te bu mu tawaaf bil bayti ci ci ci ci kaaba gi uryaan ko xam ne dafa rafle gisoon nañ ko hadis bu mel nii ba mu waxee loolu maanaam mooy ne kon i tax imam al-Bukhari rahimahullah indi mooy ne kon ku rafle mënta mënta mënta mënta tawaaf kaaba gi moo tax léegi nag loolu borom xam-xam yi moo tax rahmatullah dañ ci wuti jumhurul ulama mooy Maliki ak Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim ñoom loolu sart lañ ko def ci ci hmm. am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ni nit ki dana bàkkaar rek hmm. waaye tawaafum dana wér bu fekkente ne euh, tamit dafa dafa dafa tawaaf fekk dafa maanaam awraama ngi feeñ hmm. dégg nga waaye hadith bi aw lay la ci boo xamante ne day dëgëral waxu jumhur rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala wax na Humayd ibn Abdurrahman euh, wax ji nag nga xamante ne moom la wax mën naa yanu ne euh, hadith maanaam euh, ne imaam al Bukhari rahimahullah da ko solo ci càllaleeg Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ndax xam ngeen ne Humayd ibn Abdurrahman moo solo hadith bi ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waaye li nga xamante ne moom mooy amaan na li gën a dëgër moom mooy ne xadis bi ci ci marasil yi la bokk marasil tabi'in yi la bokk mm-hmm. maanaam ndax ah, xadis bi maanaam gis ñëwaatul ci fu ñu ko jokkale feneen mm-hmm. moom moo tax mu ne waaye nag day dëgëral rek li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ko mooy leeral rek ah leeral mbir mi mm-hmm. maanaam ne daal su ma topp nag ardafa mu daal di indi ca gannaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam ñëwaat na ci yeneeni càllale yu dëgër waaye dafa ñëwul ci ci ci càllale Humayd ibn Abdurrahman an Abi Hurayra moo tax dégg nga mu ne su mu tof ar dafa mu mu tof mu toftale maanaam mu tegale maanaam mu teg yónni ci ginnaaw gi rasulullah dawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam ali yan sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ndax sayyidina Ali ibn Abi Talib euh, moom la yónni yabal ko euh, lu tax ngir ne ci waa këram yi la bokk mm-hmm. te loolu daañu wax lu tax maanaam daf ko yónni fa amarahu mu digal ko an yu addina ci mu woote maanaam bi bara bi bara ci baraa maanaam mooy suuratu tawba hmm. maanaam at boobu la la wàcc mu ñëw ne baraatu minallahi wa rasuulihi maanaam ba baraa boobu hmm. euh, loolu euh, bi nga xamante ne moom la wàcc maanaam ci la ci la ñëw mooy ma amma baatu azaan mooy wa azaanu minallahi euh, yawm yawmul akbar fil yawmil akbar anna allaha bari'un minal mushrikiina wa rasul wa adhanun min allahi linnaasi wa adhanun li ah, ah, akbar anna allaha bari'un minal mushrikiina wa rasuluhu maanaam yàlla woote na yàlla yëgle na maanaam adhan moo foofu li muy tekki mooy yëgle ndax xam baat izn ak azina ak uzlu eh, ak eh, ak azana mooy yooyu ñoom ñoo bokk ak zal te bépp baat boo xam te ne alif la ak zaal ak nuun moom mooy cosaan bi li nga xamante ne moom mooy euh, li muy tekki mooy loo xamante ne day egg ci nopp moo tax nopp ñu naan ko uznu uznu mooy nopp maanaam moo tax addina joxe na ndigal mooy ndax ci nopp lay lay lay rot dégg nga euh, dañuy wax tamit euh, azan nodd ngir ne bu ñu waxee ci nopp lay wàcc lay wàcc az az az azana yëgal yëgle na. mooy ci nopp lay lay wàcc moo tax yëgle googu moo tax wa fa azzana muy yëgle nag maanaa di ànd ak na sayyidina Ali karramallahu wajhu fii ahli Minan ci waa Minan yawman nahr bi subur laj ga maanaam wo ñoom ñuy ñuy yëgle tamit waaye moom la muy yëgle mooy euh, la tax mu maanaam mu ñëw moom sayyidina Ali li tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ko mooy bi saar boobu wàccee ngir ñu war a dindi mbir yi nga xamante ne moom euh, ndax bis booba dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñu war a diggee moom mooy ne bu kenn aj ku ku bokkut ak te comme pacte bi ñu defoon ñoom ak yéeféer yi loolu bokku ci woon moo tax nag euh, ak bara bii nga xamante ne moom moo am ne yàlla deñ na kóllëre gi mu maanaam bi yenente bi sallallahu alayhi yi lépp deñ na firi lépp léegi loolu dara amatu ci yàlla deñ na ci yéeféer yi bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag biñ Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam bi mu wàccee euh, saar bi wàccee aayooye daf ni ko ah lii de ku ko war a yëgle sa sa sa mbokk la war a doon sa deret la war a doon ngir ne arab yi dafa bokkoon ci seen aada mooy yu mel noonu maanaam yu solaane noonu ki koy yëgle daa war a nekk ci mbokk soit nit ki ci jëmmi boppam wala kenn ci mbokk mi hmm. loolu moom moo tax mu indi Seydina Ali waaye indiwul Seydina Ali ngir folli di radiyallahu anhu karamallahu wajhahu ngir folli ndigal gi mu joxoon Seydina Abubakar radiyallahu anhu déedéet dégg nga moo tax Seydina Ali ba mu waxee la mu war a wax ba pare daa bokk delluwaat ginnaaw duggaat ci biir rang yi Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo tax moom it mu bokk ci ñuy yëgle naan laa ji laa bu mu at ba'dal aami ginnaaw at mii mushrikun aji bokkaale wala yatawafu te bu mu tawaaf kaaba gi bil bil tawaaf bil bayti ci néegu yàlla bi te mooy kaaba oryaanun ku rafle euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi war na ko hadith numéro 1622 3177 4363 4655 4656 ak 4657 imaamu Muslim indi na ko hadith numéro 1347 imam Abu Dawud hadith numéro 1946 imam euh, an-Nasa'i hadith numéro deux mille neuf cent cinquante-sept ak deux mille neuf cent cinquante-huit imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah nag hadith numéro quatre ñeenteelu hadith bi ak sept mille neuf cent soixante-sept maanaam euh, waaye indiwu ko euh, waaye imaamu imaamu imam at ashaabu kutubu sitta rahmatullahi alal jamii mu ne baabu salaati bi ghayri rida baabu buntu ngi nii buntu bi moom mooy leeral ni as-salaat maanaam xam nga fële wax na li nga xamante ne moom mooy la ñu war a suturaal ci awra ah, maanaam day leeral ne lu mu néew néew nit ki nag dëgg dëgg amul droit dafa xaraam ci mu ah, bañ a suturaal li ñuy tuddee as-sawataani maanaam kanamam ak gannaawam gannaawam mi mooy li nga xamante ne moom mooy ñaari jekkikaay yi ak li ñu ak ak ak li ñu ak li ñu lëm li ñu loolu waru da ko war a nëbb ak mboolem mi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen pegg yi maanaam li nekk ci peggu ñaari jekkikaay yi ah, ak ak kanam gi loolu da ko war a nëbb waaye nag mu am li nga xamante ne tamit borom maanaam euh, Euh, maanaam fii nag muy wax ne julli ci li nga xamante ne nag léegi bu fekkee ne dañoo ñëw ci wàllu julli nag ndax dagat na ma daal di jullee ci te te du ma yor euh, du du ma yor lu ma teg sama kaw ndax loolu dagan na waaw wala déet rida mooy li nga xamante ne dañ koy jël teg ko ci kaw ndax gisoon nañ ne xul euh, xul la moom mooy ensemble buñ ko xaajee nag ensemble bi ñaar la maanaam moom mooy ndax xam nga wolof yi di ñëw ensemble mooy comme ni sol nii ensemble la voilà bi ci suuf moo tudd izar bi kaw moom moo tudd rida léegi ndax mën naa julli te fekk bi ci suuf rek la lambaay gi ci suuf rek am ndax loola mën naa nekk waaw wala déet maanaam ci gàttal daal mooy bu fekkente ne izar rek laay wax te takkuma ko ci sama kaw wala boog ndax mën naa koo def te loolu ndax loola mën naa nekk waaw wala déet loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ah, hadith bi bu ñu xoolee buntu bi maanaam gisoon nañ ay buntu yu bokk ak moom ay mbir waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa bëgg rek mbir mi leer moo tax mu gën a leeral mbir mi indi ko fii mu ne qaala hadda bil isnad al-muttasil fi awwal kitab li haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah mu te mooy Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya ibn Amr al-Uwaysi rahimahullahu taala ndax Amr boobu Amr ibn Uways mooy maamam mm-hmm. te Uways euh, mooy Uways ibn Sa'd Euh, ibn euh, abi sarh al-qurashi rahimahullahu taala moom mooy euh, abu qasim mooy dàqatanam abul qasim al-madani rahimahullahu taala moom abdul aziz ibn abdullah al-uwaysi bi mooy suma jumul ñetteel yoon bi nga xamante ne moom lañ ko gis rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna deux cent onzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne deux cent vingtième année la mu bokk ci ñi nga xamante ne euh, waa mu munawwara lañ ala saakine afdalu salaatu wassalaam waxoon nañ la xam nga ñu génn àdduna deux cent onzième année moom mooy ñuy mujj ñu imam al-Bukhari gis rahimahullah euh, moom Abu euh, Asim ñi nga xam ne ñoom ñooy yu mag yi nga xam ne ñooy sëriñ yu imam al-Bukhari na mu waxta ci imaamu Malik rahimahullahu taala Eh, waaye lu bari ci Muwatta la déggee ci moom waaye am na wàll goo xamante ne ci Muwatta moom déggewu ko ci imaamu Maalik waaye eh, eh, daf koo daf koo jàng maanaam da koo jàng ci kanamu imaamu Maalik rahimahullahu taala imaam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom ay xadiis yoo xamante ne jëlee ko ci imaamu Maalik jëlee na ko ci ñeneen itam hmm. waaye ñeneen ñu imaamu Muslim solowul ci moom benn xadiis. naka noonu imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom solo nañu ci moom waaye lañ solo ci moom yëpp mooy la imam al-Bukhari solo ci moom dong dégg nga kon euh, rahimahullahu ta'ala kon nga gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari moo solo ci moom imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i maanaam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an solo wuñ ci moom directement dañoo solo ci ku solo ci moom mm-hmm. waaw waaye hadith yiñ solo ci moom yëpp. mooy xadis yi imam a bukhari yi soloo daaw voilà dégg nga mu ne qaala nee na ibn abil mawali dañ koy xam ibn abil mawal mhm. eh, nga te eh, abul mawal mooy Zayd moo moom Abdurrahman la ibn Zayd ngir ne eh, baayam mooy abul mawal rahimahullahu ta'ala am euh, moom Abu Muhammad moom mooy dàqantalam euh, rahimahullahu ta'ala moom waa tamit waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam comme taalibeem bi rek moom euh, mi ngi génn àdduna imam Qutayba ibn Sa'id rahimahullah nee na mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi ñu ngi ci ah, ñu ngi ci kutubu sitta ba mu def ci Sahih imam Muslim mm-hmm. maanaam waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañu ay hadith ba mu def imam rahimahullahu ta'ala mu ne an Muhammad ibn al-Munkadir waxoon nañ ko te hadith bii moom moo ko solo woon sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu warda maanaam Muhammad ibn al-Munkadir Abu Abdullah Abu Bakr ngir moom mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wasalaam mu nekkoon ko am dina comme niñ ko gisee woon ko jaamu ko yàlla bu mag la te sàmm mu bëri maanaam waaye nag bëriwul xadis waaye te xadis yu bëri nag yi mu solo daanaka boo xoolee xadis yi yëpp daanaka Muhammad Munkadir ibn Munkadir daanaka mën ngaa gëm sa bët ne an Jaabir hmm. maanaam moom euh, moom Muhammad ibn Munkadir bi rahimahullahu ta'ala lu ci ëpp ci Jaabir ibn Abdullah la solo radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu Euh, boo ko xoolee moom moom euh, euh, moom tam ñu ngi ci ashab waaw ci kutubu sitta hadith bi ñu ngi ci kutubu sitta hmm. wala sax dañuy wax daanaka ci téere hadith yëpp rek ngir ne bëri na ama moo sax mën nañ mooy ki gën a soloo ci sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mu ne qaala daxaltu dugg naa ala Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram rahimahullahu taala al-Khazraji al-Ansari rahimahullahu taala as-Sulami rahimahullah al-Ansari Abu Abdullah moom mooy dàqanteelam dañ koy wax tamit Abu Abdurrahman naka noonu noonu lañ koy waxee Abu Muhammad euh, Sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu taala anhuma moom mi ngi gane adduna fukki at ak juróom benn laata ak gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna juróom ñaar fukki at ak juróom ñett ah. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. euh, donc moom tuuti ko tere mat tere mat téeméeri at daa mel ni ah dund na quatre-vingt-quatorze ans de waaw ah waaw quatre-vingt-quatorze waaw ndax seize boo ci yokkee soixante-dix muy quatre-vingt-quatorze su ma juumut waaw dégg nga moom moo tax un euh, tonne mille cinq cent quarante ci hadith moom ci la bokk waaw ndax comme niñ ko gisoon gisoon nañ ko imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci cinquante-huit hadith imam al-Bukhari wéetoo ci vingt-six hadith imam Muslim wéetoo ci cent vingt-six ci ay haditham maanaam téeméer ak ñaar fukk juróom benn ci ay haditham Sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nee na damaa dugg ci moom woowo fekk moom yu salli mi julli fii saw bin ci fekk mi ngi woon ci benn mbalaan benn mbalaan rek la yoonal dégg nga te moom mooy izaar bi dégg nga waaye nag multahifan bihi waaye nag daf koo euh, daf koo lëmasoo waaw maanaam mooy lan mooy comme niñ ko gisewoon maanaam dafa jël làmbaay gi euh, rek daal di jaarale benn ci mbagg mi ci poqataan bi ci suuf euh, ci daan koy jëwat la indi ko fii indi ko ci mbagg mi ci kaw jël beneen wàll gi tamit dugal ko fii wàcce ko maanaam moom noonu la def isaar bi waaw euh, làmbaay googu nag boo ko xoolee xam nga baatu isaar léeg-léeg Eh, dañ koy wax mais wuute pantalon ndax pantalon sarawil mooy comme caaya wala pantalon yooyu lu mel noonu loolu la ñuy wax sarawil nga surwaal nga nag ngir ne loolu mënoo ko xëcc bu mel noonu parce que dafa am fu fu muy fu muy mm-hmm. eh, waaye <laughs> li nga xam ne <coughs> mooy lambaay <coughs> mooy comme ni ak ni ñuy tërës laa mm-hmm. loolu mooy lambaay mm-hmm. eh, lambaay nag moo tax làmbaay faw lii lii mën mënu ko wàcc tamit bu yenn wàcc yi voilà loolu moom moo tax euh, li ëpp ci euh, ci euh, moo am nga yi wax di wàcce gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di tere kuy wàcce làmbaayam ba ci suuf voilà maanaam lu ci ëpp muy tere lool maanaam ngir ne xam nga bu wàccee moo tax ci ci yeel yi lay yem ndax bu wàccee ci digg yeel bi la yem ndax bu wàccee ba ci suufa suuf day day tax nit ki du mën a dox wala bu amee lu ko gaaral du mën a daw te bu boobaa day daal di dugg ci comme istimaalu formal li tax ñu tere ko mm-hmm. maanaam day daal dugg ci cadre boobu mm-hmm. dégg nga ba tey waaye nag loola ba tey wuute nag li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu di tere yëri yu buubu ngir ngir mm-hmm. boobu tamit ba tey tere nag maanaam ñaar yooyu ba tey ñaari xeeti tere yooyu du benn nga mu ne ko kon nag waaye moo nee na ba mu demee lool nee na wari raa u fekk Euh, euh, fekk ridaam mooy li muy teg ci kaw nee na mawdu'un nee na ña ngi koy ko ko teg maanaam mooy li nga xam ne moom lay tegoo ci kaw loola ña ko teg maanaam te waxoon nañ ne ci beneen hadith biñ biñ ko gisoon mooy ne mawdu'atun ah, ah ala alal misdab loolu lañ waxoon maanaam mooy dañ koo tegoon ci euh, bant boobu nga xamante ne day mel ni juñ nga xam ne comme dañ ci mën a teg dara mu mel ni comme lu ñu tuddee portemanteau rek comme portemanteau ni ñu mel maanaam foofu la ko teg mu ne yére bi foofu la fa lamma ba nga xam ne insarafa noppi na nag maanaam ba pare naa ñu ne ko mm-hmm. yaa aba abdullah eh yow aba abu abdullah te moom mooy sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wa arda waxoon nañ ne bokk na ci liñ koy dàqante la moom mooy abu abdullah te mooy naka noonu dañ koy dàqante la abu abdurrahman abu muhammad moom mu ne ko eh, tusalli na da ngay julli wa ridaa'uka te fekk sa yére yére bi ngay teg ci sa kaw mm-hmm. mawdu'un ah mm-hmm. ma nga ma maanaam ña ngi teg maanaam ko teg ci yaa ngi koy wékk fii xaala ah, mu ne waaw naam mu ne waaw waaw ndax ahbabtu xam nga lool li moo tax imam al-Bukhari indi hadith bi fii ne mën naa mu ne loolu mën naa ne mm-hmm. maanaam ahbabtu damaa sopp rek an yaraani ci mu gis ma al-juhaalu réer ñu ñu mislukum ci yéen maanaam ñu mislukum seenu kenn maanaam ñu mel ni yéen rek comme li nga xam ne noonu la waxee dana euh, euh, euh, ahmaq ahmaq mislak maanaam koo xam ne dafa defe dafa dafa dafa raakaati ku mel ni yow maanaam li fii tamit mu ne ku réer maanaam mooy ñu ni loolu moom maanaam ah, wax di laaj bi nag moom mooy waaw lu tax sayyidna Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kii di wax ak moom nii mu daal di ak moom ci ton bii maanaam boobaa mooy ne moom tamit na mu laaje la xeetu laaje bi amaan maanaam borom ko xam ne rahmatullahi alayhi dañu wax ne amaan laaje ni mu laaje xeetu laaje lu diingat la mm-hmm. moo tax léeg-léeg nit ki ni waxee rek noonu moo koy tontoo mm-hmm. maanaam te moo tax loolu lool tam bokk na ci ci ci ci ci mbir yi maanaam mooy ni ñuy waxee rek nga tontoo loolu mm-hmm. euh, ndax euh, ma dégg mu ne ko waaw mu ne loolu euh, beneen bi ci def tamit moom mooy comme ni ñu gisoon ci njàngate rek mooy ne képp koo xamante ne dafay Euh, euh, day jàngale léeg-léeg wala muy maanaam mën nay def loo xam te ne xëy na day tumaranke nit ñi ne dañuy yaakaar ne baaxut wala xamuñu ko fekk booba baax na xam nañ ko mm-hmm. waaye nag ñoom ñoom comme ñoom ñoo ko xamut bu boobaa ñoom ñu wax ko rek leeral ko mm-hmm. waaw léeg-léeg ndax bari na mbir yoo xamante ne euh, nit ñi jàpp nañ ne dafa tumaranke dégg ne yoo tumaranke wul de ci nopp yi la tumuranke waaye tumuranke wul ci téere yi mm-hmm. loolu moom bari na lool ay masala yu mel noonu loolu moom moo tax nag borom xam-xam yi war nañuy di leeral mbir yooyu mm-hmm. dégg nga mu ne ndax ra'aytu gis naa annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli mu julli hakaza nii mm-hmm. waaw loolu moom mooy wane ne maanaam gis nga dafa at mbir mi ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu xadis bi gisoon nañ ko ci xadis numéro 352 ci Sahih Imam al-Bukhari bi rahimahullah xadis numéro 353 imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi eh, indi woon na ko tamit hadith numéro trois cent soixante et un eh, foofu yëpp gisoon nañu taxrij bi walillahi alhamdu wal minnati fii moom mooy ñeenteel yoon bi mu ko indi ah bii mooy ñeenteel yoon bi imam al-Bukhari indi hadith bi fii ci saxiixam te bii mooy mujj bi mu ko indi tamit ci saxiix bi buy tamit bu ñu wàcc léegi jeex na dootuñu ko gisatee insha allahu taala ji ngi jàll yeneen i hadith léegi nee na baabu ma yuskaru min al fakhidh baabu burtuma la nga xamante ne yuskaru tudd nañ ko min al fakhidh ci ci ci lupp luppu nag mooy pooj maanaam ci waxe nu rafet rek mooy lupp ah waaw léegi borom xam-xam yi rahmatullah dañ ci wuute ndax lupp moom awra la bokk waa wala déet wala boog ndax lupp bi ah, moom ci eh, bi maanaam jumbax bi ba ci ba ci oom yi ndax lépp awra la waaw wala déet ndax jumbax bi ci biir la bokk ndax oom yi ci biir la bokk waaw wala déet loolu la borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim waaye insha allahu taala masala boobu daañu ko gën a leeral bu ñu yegsee ci hadith yi ah, nga xamante ne la imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxul ne baabu al-fakhiz awra wala boog al-fakhiz laysa bi awra waaye dafa ne rek baabu ma yuzkaru min al-fakhiz buntu li nga xam ne moom la ñuy tudd ci lii nag li nga xam ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy ne euh, comme mooy aadaam mooy loo xam ne borom ko moom yi dañ ci wuute moom même bu dee mazhabam nangam la du du wax ne nangam la maanaam da koy waxee noo xamante ne euh, maanaam ku nekk mën naa jàpp ne xëy na ci moom la féete waaye ci taaliqaat yi muy indi surtout ci taaliqaat yi ginnaaw gi mu indi hadith yi ci la ñuy xamee lan mooy mazhabam lan mooy li mu jàpp dëgg-dëgg loolu imam al-Bukhari noonu lay defee rahimahullahu taala mu ne wa yurwa solo nañ maanaam mu indi ko ci siixatu tamrid rahimahullahu ta'ala mu ne wa yurwa solo nañ an ibn Abbas mooy sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu warda mu ne wa Jarhad te moom mooy Jarhad ibn Khuwaylid al-Aslami al-Madani rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu bokk ci sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci waa ahlu suffa maanaam moom ci waa ahlu suffa la bokkoon ñi nga xamante ne gannaaw ga tamit mu am kër biir Madinatul Munawwara nag maanaam mu évolué waaw ndax waa su fa ñoom amuñu woon kër ci hmm. peggu jàkk gi rek foofu lañ nekkoon fa lañ daan dëkk ku am dara rek ñëw may leen ñu ñu lekk ci ci nangam léeg-léeg daan nañ yegg ba 40 léeg-léeg ñu gën koo néew tuuti léeg-léeg ñu yem dem ba 70 hmm. waaw ci sahaaba yeneen bi lañ bokkoon sallallahu alayhi wasallam Euh, ñoom euh, moo tax euh, ñoom nag radiyallahu ta'ala moo tax dañ leen a xam woon dëddu adduna ñu nekk ay nit ñu sell nit ñu màgg mm-hmm. moom mii ñooñu la bokkoon mooy Jarhad ibn Khuwaylid al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa wa Muhammad ibn moom sayyidina Muhammad ibn Jahsh bi moom mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh maanaam dañ waaye li nga xamante ne moom la tudd mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh Abdullah ibn Jahsh nag mooy frère Zeynab Zeynab bint Jahsh mhm. Zeynab bint Jahsh mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki bo ci ay alquran wàcce woon maye ko mhm. dégg nga ummul mu'minin radiyallahu anha dégg nga kon mu ne yii yëpp solo nañ ko mu indi sighatu tamrid mhm. mu daal di wax ne an nabi jële ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne alfakhidh awra lii jundoon nañ ko maanaam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu waxee wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne xadis boobu dana ko indiwaat moom ci biir Sahih bi waaye bu waxee nii rek wa yuzkaru daal di wax ni wa an nabi sallallahu alayhi wa sallam rek ne alfakhidh awra bu boobaa da nga xam ne xadis boobu dootu ko indeeti maanaam xadis bu mu nar a indi ci Sahih bi danaan qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam wala boog nangam wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam nangam xamal ni baaxu xadis boobu dana ko indiwaat ci biir Sahih bi ah bii waaw bii boobu mooy siratul jazm hmm. voilà jazm mooy lu dëgër lu wóor jazm xam nga mooy lu dëgër voilà moom mooy dafa dafa dafa dafa eh, dafa dogu voilà mooy dafa dogu ci nangam amma tamrit nag mooy lu ñu feebaral xam nga tamrit lu feebaral moom mooy lu lu lu wérut rek lu desee leer rek dégg nga war tax mu ne woyur waa nee nañ moo tax foo déggee loolu borom moom moo tax su su dee rigueuram ci xam-xam dëgër na da gis na muy waxee nee nañ bu dee nee nañu xamal ni loolu moom moom bàyyi wu ko xel bu bari wala boog wala boog bugguloo dogu ci ne loola am na mën naa nekk bana ko xel mais buggul dogu ci ne loola am na waaye su nee nangam lii la xamal ni moom loola moom moom ci moom moom xool na ko gëstu na ko ba jàpp ne lii wér na te moom moom en tout cas na ko moo tax mu naan nangam lii nee na voilà moo tax léeg-léeg am na xadis bu wax nangam fekk liñ ci nam rek mooy euh, ne euh, amaan na euh, maanaam dese nañoo leer ne ak wérum dese nañoo leer wala boog comme borom xol yu wuute nañ ci leer ci wérum ak ñàkk wérum wóoluwuñu ne yeneen bi nee na sallallahu alayhi wasallam mana naan waa am na xadis bu wax wala mbir mi ñëw na ci xadis bu ne voilà wala yu mel noonu léeg-léeg ñu wax ko fekk liñ ci jub fekk mooy wér na rek dégg nga waaye daal alfaxizu nee na kon nag lupp moom awratun awra la hadith mm-hmm. euh, boobu nag nga xamante ne moom mooy waxu parce que am na ci nusxa yi nga xamante ne moom mooy euh, euh, ci li ëpp nus li ëpp ci borom xam-xam yi alayhim dañoo wax ne dañ maanaam nii lañ ko indi mm-hmm. mooy wa yurwa an ibn abbas ba mu jeex waaye am na ci nusxa yoo xam ne dañoo wax ne qaala abu abdullah voilà maanaam moom mooy boom imam al-Bukhari rahimahullah nee na wayor waasoloo nañ lii an Abdullah an ibn Abbas mooy sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu moom hadisam imam at-Tirmidhi soloo na ko rahimahullahu ta'ala e, imam at-Tirmidhi hadisam boobu borom xam-xam yu nañ ci wéram ak ñàkk wéram amma hadisu Jarhad mooy ibn Khuwaylid al-Aslami bi radiyallahu ta'ala anhu moom Malik soloo na ci Muwatta Euh, euh, waaye ci Muwatta bi mu ko solowee moom mooy bu Ma'na ibn Isa ak euh, ak bu Yahya ibn Bukayr ak yeneen waaye nekkul ci Muwatta yëpp la nekk amma bi imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala tamit solo solo na ko te wéral na ko imam at-Tirmidhi nee na hasanun hadithun hasanun gharibun mm-hmm. dégg nga Euh, waaye nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa jàpp ne xadis bi wéru waaye imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah nee na man ci taxliqu ta'liq indi naa yoon yu bari maanaam ndax ci taxliqu ta'liq maanaam téere la bu mu bind ci jokkale mboolem xadis yi nga xamante ne ay ta'liqaat la yi imam al-Bukhari di wax daf leen indiwaat ci beneen téere boo xam ne da koo boo xamante ne fu mu naan fu imam al-Bukhari ne diw nee na wala xadis boo xamante ne dese naa jokkoo la rek mu dem indi beneen téere moom ber ko ngir ngir jokkale xadis yooyu weral leeral ko mu tuddee ko taxliqu taala taxliq mooy luy luy luy luy luy fatt luy tëj luy fatt gis nga limaa uxliqa mooy lañu lañu lañu la ñu tëjoon dégg nga taxliq mooy dañuy tëj loo xam ne ak taxliq mooy yi nga xam ne dañ leen a dañ leen a lonko mm-hmm. maanaam mooy ngir euh, diggante imam al-Bukhari ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak wala boog ak ak ka wax comme fii bu mu ne Ibn Abbas solo nañ xam am na ay nit ñu ci diggante bi wala boog xadis yooyu loolu euh, imam al-Bukhari leeralul ñan ñoo dox ci diggante bi masalan waaye imam al-Hafiz a Hajar rahimahullah moom day ñëw indi ñi ci diggante bi wala mu indi ko ci yeneeni càllale ci yeneeni téere yoo xamante ne daf koy boole ba nga ba ñu gis ne mbir mi jokkaloo na mm-hmm. maanaam loolu la bi moo tax xadiisu Jarraad ibn Xuwaylid bi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy bi ci gën a ndax imaam Maalik solo na ko te imaam Maalik du soloo xadiis bu dëgërut imaam euh, euh, maanaam ndax bu soloo ay xadiis rek mooy jàpp na ne dëgër na ci moom benn ñaareel bi ci def loolu mooy gaaliban li ëpp mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy xadiisu moom mooy imaam Ibn Hibbaan rahimahullahu ta'ala ci xadiisam ci saxiixam ba pare wéral ko mm-hmm. loolu muy beneen mbir imaam At-Tirmidhi rahimahullah nee na xadiis bi xasan na mm-hmm. maanaam buñ ko xoolee dañuy gis ni kon xadis boobu li ëpp ci borom xam yu wéral nañ imam al nag ci taarixam dafa jàpp ni xadis bi wérul hmm. ngir wuute gi ñu wuute ci ñi ko na ittirab gi ci nekk hmm. ci ci càllale yi dóorante yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk hmm. te xadisu sayyidina euh, euh, jarahat bi euh, radiyallahu ta'ala anhu moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ne mu ne euh, jalasa mu ne jalas annahu jalasa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, fa kashaftu an an an an fakhidhi fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya jarhad ama alimta anna al-fakhidha awra wala boog ghabti anki fakhidhak fa inna al-fakhidha awra maanaam ay riwaayaat la yu wuute mm-hmm. ne daal dafa toogoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Euh, euh, luppam wuññeeku lupp bi wuññeeku maanaam mooy dévoilé wu mhm. mu gis ko nee na yeneen bi sallallahu ne ko waaye jara dëjël radiyallahu anhu euh, muural sa lupp gi xanaa xamoo ne lupp awra la mhm. loolu loolu la ko wax rahimahullahu ta'ala wa amma hadith Muhammad ibn Jahsh bi tamit ta'ala imam Ahmad ibn Hanbal Euh, rahimahullahu taala solo na ko al imam al-Hakim ci euh, ñoom solo nañu ko imam al-Bukhari tam rahimahullahu taala solo na ko ci taarixam euh, waaye eh, ñoom ñoom ñii tamit ñoom ñëpp maanaam hadith bi imam ñoom tamit dañ leen dañ dañ koo jam maanaam borom foofu rahmatullahi alayhim dañ koo jam mm-hmm. loolu moom moo tax waaye nag ay góor yi nekk ci càllale gi ci góor ñu wóor lañ maam no rijaaluhu rijaalu sahih mm-hmm. waaw ba mu def Abu Kasir te te moom ñu ñu ëpp ci borom xam-xam lu bari ci ñoom solo nañ ci moom mm-hmm. dégg nga rahimahullah taala rij buñ naan rijaaluhu rijaalu sahih loolu différence la boo xamante ne bu moto a bàyyi xel la mm-hmm. buñ naan xadis bi sahih la ak xadis bi sanaduhu sahih ak xadis bi rijaaluhu rijaalu saxiix bu benn xadis bi wér na ak càllale xadis bi wér na ak góor ñi nekk ci xadis bi càllale gi ñoom ñëpp wér nañ ñett yi yëpp bokkuñu li ñuy tekki xadis bi wër na mooy remplir na condition juróom ñëpp wér dajale na càllale gi wér li muy tekki moom mooy bu ñu toppee càllale gi remplir na condition yi wér yi yëpp ba mu def ne shuzuz ak illa wóorul mm-hmm. mooy wóorul ne ak beru amul ci wax ji mm-hmm. iso maanaam mooy wax joo xam ne dafa isolé mm-hmm. wala boog illa maanaam ak sikk goo xam ne dafa laqatu amul ci hadith bi loolu mooy sanaduhu sahih càllale wér na kon bu ñu nee la hadith bi sanaduhu sahih mooy waa ji garanti lu la ne hadith bi wér na de càllale gi la la ne wér na ndax ñoom ñëpp dëgër nañ te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dafa soloo ci moroomam mhm. ba noppi jokkoloo mhm. lii moom mooy càllale gi wér na mhm. léegi am ma rijaalu rijaalu sahih mooy góor ñi ci nekk ñoo nekk ci càllale yi ci nekk ñoom ñépp dañoo bokk ci ñu wér waaye garanti lu la masalan ak jokkaloo léeg-léeg irsaal mën na ci am inqita ak dog wala yu mel noonu loolu mën na ci am moo tax ñu naan rijaalu saxiix wala rijaaluhu rijaalu saxiix mm-hmm. dégg nga kon loolu moom moo leen wutale mm-hmm. moo tax hadith euh, bi mm-hmm. euh, moo tax al-faxizu awra waaye bu ñu xoolee hadithu jarhat bi dañuy gën a jéng ci wéral ko loolu tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne wa qaala Anas sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu nee na te hadith boobu moom lay indi euh, moom lay indi léegi mu ne xatara feeñal na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an faxizihi ci luppam Euh, te loolu dañ gis ne ak buuxante nit ñi moo ko maanaam nit ñi ñoo doon buuxante mbir mi rek rek loo am lu lu lu lu lu feeñ ci lupp nit ñi mm-hmm. ci ci lupp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu moom moo tax euh, ku mel ni imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala solo ci imam ash-Shafi'i rahimahullah ak ñoom imam at-Tahawi rahmatullah al jami' ci Hanafiyya yi ñoom ñëpp ñu na euh, loolu léew mbir mi dafa desee leer moo tax xadis bi boobu mënee fu ci sukkandiku ngir ne lupp awra la loolu mënee fu ci lu tax parce que dafa bëri mbir yoo xamante ne da maanaam supposition bi dafay bëri léegi mu def beneen mbir rek boo xamante ne ñoom moom mooy beneen laaj bi mooy ne. Euh, Euh, te loolu daan ci ñëw léegi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala li tax mu indi ko fii mooy daf di dafay leeral li ci tegu li ci tegu ci wax bi moo tax mu indi hadith bi fii waaye daan ci ñëw léegi insha allahu taala mu ne wax hadithu Jarhad moo tax bu tuddoo hadithu Jarhad bi radiyallahu anhu ndax Seydina Jarhad ibnu Khuwaylid al-Aslami radiyallahu anhu waaw waaw waaw wa xadiisu anas naam xadiisu anas bi sayyidina anas bi radiyallahu anhu asnad moo gën a dëgër càllale waxul fi asaxu de daf ne asnad moo gën a dëgër càllale loolu nag imaam al-Bukhari ni muy waxe dafa yéeme moo gën a dëgër càllale waaye waxul ne moo gën a wér waaye xaqiqatan moo gën a wér ci càllale waaye li mu gën a wér ci càllale taxul maanaa bi gën a wér li ñu tuddee ihtimalaat ndax qaa'ida bi ad-dalilu idha tatarraqa alayhi al-ihtimalaat dakhala fihi al-ijmal wa batala bihi al-istidlal dalil boo gis ay ihtimalaat nekk ci idha dakhala fihi al-ihtimal ihtimal mooy peut-être lii wa taxoon peut-être que lee wa taxoon peut-être que lee wa taxoon bu ñu commencé bari rek daxala fiihi mm-hmm. al maanaam day daal di maanaam euh, day daal di nekk lu concis mm-hmm. détails yi day des précision bi day des mm-hmm. précision bi day des concis wala day day nekk lu tëju rek wa daxala bihi euh, wa batala bihi istidlal moo tax pour nga mën koo jëfandikoo layee ko day daal di yàqu mën koo utiliser comme argument loolu day daal di éliminer wu fii tam noonu la mel maanaam euh, te loolu moo tax jumhur rahmatullah alayhim jëfandikoo hadith jàpp jàpp ne xadis euh, xadis boobu mënefu koo jàpp mm. daan ñëw léegi insha allahu taala ci li des ci ci ci ci ci ci mm. euh, mu ne xadis boobu moo gën a càllalewu moo gën a dëgër ci càllale mm. waaye waa xadisu jaram xadisu ibn jaram bi radiyallahu anhu ahwatu moo gën a sàmm maanaam moo gën a wóor euh, baatu li tax mu indi xadis te bur na def ni sayyidina Abdullah Seydina Jarhad na Muhammad ibn Jahsh ma radiyallahu anhu jame yooyu yëpp indi ko day dëgëral ne maanaam xadis bi dafa bari ay càllala yu ko wax te bu boobaa dañuy dëgëralante te dañuy wér moo tax mën nañoo wax ne yeneen bi sallallahu wax na ko loolu moom mooy sahihun bi shawahidihi mooy xadis boo xam ne dafa wér ngir ñeneeni xadis yu ko dëgëral voilà yooyu loolu dafa am hmm. bu commencé càllale gi bëri hmm. te la tax ñu feebal lu tax ñu daif rëyut wala boog la tax ñu mën ko yóbbu ci xasan rëyut boobaa bu ñu leen boolee dañuy daal di mën a yéeg ba ci maqaamay xasan hmm. au minimum wala te xadis bi moo tax mu yéeg ci maqaama boobu moo tax mënuñoo dutee ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na al-faxiidu awra loolu moom moo tax nag euh, juróom jumhuurul ulama li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne maanaam lupp ci awra la bokk amma ndax hadith sayyidina Anas bi dafa defee leer radiyallahu anhu daañu ko gis insha allah daañu ko gis buñu ci yegsee daañu gën a leeral lu tax mu defee leer ndax buuxante bi possibilité bi am ci ne yenente bi sallallahu alayhi moo jagoo loolu parce que le fait mu naan nëbbal eh, sa awra lupp awra mm-hmm. moom loolu bu ko waxee ba pare luppam feeñ moom ci condition yoo xam ne amaan na yëgul ne sax lu fu bi mm-hmm. ci condition yoo xam ne buuxante moo ci am maanaam tayu ko peut-être mm-hmm. ak yu mel noonu loolu manul tax ñu dogu ñu naan noonu lu pour awra mm-hmm. maanaam beneen xadis bi nga xamante ne euh, moom mooy indi indi beneen lënt lënt maanaam parce que borom moom nii lañ ko xaajaloo wee ci mbir bi euh, jamaahiri maanaam buñ leen waxee baatu jamaahir suñ ko waxee dañ cee jublu ah, borom ñeenti maanaam ñeenti mazhab yëpp waaye sauf que ah, fii ah, imam maanaam ci Hanaabila yi rahmatullah alayhim daf cee am ñoo xamante ne maanaam dañu am riwaaya ci imam Ahmad ibn Hanbal mais riwaaya boobu dese naa wér ci ne moom dafa ne non non lupp du awra waaye zahiri yi rahmatullah ñoom ñoom liñ jàpp mooy lupp du awra moo tax zahiri yi liñ jàpp ci awra ñaari mbir bu dee góor li awra ci moom mooy kanam gi ak gannaaw gi jeex na loolu rek awra maanaam ak li ko wër mm-hmm. maanaam tey nit ki su ngemboo lii muy nëbb xale bu ñu ko defalee couche am li muy nëbb loolu donc mooy awra et que li ci def yëpp du awra mm-hmm. ndax amul dalil buy tegtale ne awra la xadiis yi yëpp dañ bàyyi dañuy dellu ci cosaan bi. wala ñu jëfin ba pare hadith Seydina Anas baa ngi fii radiyallahu anhu te moo gën a dëgër ci càllale moo tax ñoom loolu lañ jàpp moo tax nit ki jullee mën naa jullee noonu garaawul jullee baax na bu ngeen boo góor jigéen ñi ñu jàpp ne lépp awra la ba mu kanam bi ak tenk yi voilà maanaam loxo yi maanaam ak xar kanam gi jeex loolu mooy mazhabu zahiri yi rahmatullah alayhi waaye bu ñu xoolee eh, jumhurul ulama ñun ay ñu dëgëral li eh, mooy li ma leen wax léegi ci possibilités yi am ihtimal yi am ci xadis bi naam am na beneen xadis boo xamante ne imam Ahmad solo na mi ngi ci eh, imam Tahawi solo na ko rahmatullah ak ñeneen bu sayyidat Hafsa radiyallahu anha mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa Seydina Abubakar radiyallahu anhu dugg ci fekk mu ne euh, hadith bi ne lupp bi di feeñ Seydina Abubakar radiyallahu anhu dugg ci defaruut Seydina Omar dugg ci defaruut defaruut waaye Seydina Usman radiyallahu bi mu ñëwee mu dem defaruut ñun laaj ko lu tax mu ne ala astahyi mimman tastahyi minhul malaa'ika xam lu teere may am kersa ci koo xam ne malaaka yi sax dañu am kersa ci moom ah hadith boobu Euh, ñoom imam ku mel imam Ash-Shafi'i rahimahullah ñoom imam At-Tahawi dañ ko xadis bi dafa mashkukul fii maanaam dafa dañ ciy sikki sàkk li tax nag mooy dafa bëri ñeneen ñu soloo xadis bi jëmbi xadis bi te indiwuñ ci ne fe lupp yi da doon feeñ waxuñu ci baat boobu baat mais lupp yenente bi sallallahu alayhi wasallam da doon feeñ indi wala wuñ ko loolu nag te xadis boobu ci li mu gën a wéri mooy bi ñëw ci Sahih imam Muslim rahimahullah mm-hmm. bu sayyidat Aisha radiyallahu anha boobu moom dafa ne fakhidhihi aw rukbatayhi ñaari lupp yi wala ñaari uum yi ñoo feeñ ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bu booba comme xamuñu lan la munuñu ne ñaari maanaam sikki dëkk ci dugg ba tey ngir ne ki nettali wax ji moom ci boppam xamutul lan la lan la Sayyidat Aisha radiyallahu anha wax ne moo doon feeñ ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba mu demee defaru toog ñu ne ko lu tax mu def dafa defaru complètement ah. ñu la ko lu tax mu ne parce que dama xam Seydina Ousmane radiyallahu anhu moom dafa bëri kersa damay ragal bu ñëwee gis ma xaal bi ma nekk nii du sax wax aajo ndax ki bëri kersa gi bëri kersa moo tax mu ne moo tax mu ne xaar ma dem defaru jiwaat solu waat bu baax et cetera doo ko laaj doo ko wax mu ñëw. waaw mhm. te kon xam ngeen ni euh, loolu sikki sàkk yooyu nekk ci mbir moom moo tax mën ba tey mënuñu dogu ci ne lupp gi awra la mhm. lupp gi du awra mhm. dégg nga ammaa li aju ci jumbax bi ammaa li aju ci jumbax bi ak oom yi loolu daan ci ñëw bu ñu yegsee ci xadiis bi insha allahu taala mu ne wa qaala wax na ne Abu Musa wa qaala wax na Abu Musa al-Ash'ari mu ne hatta muur na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rukubatayhi ñaari oom ñaari oom yi xii ba nga xam ne daxala dugg na Usman sayyidna Usman radiyallahu anhu mooy hadith bi mooy bi ñu ndax dafa bëri ñu ko solo maanaam mu mel ne danaan la li gaa yi di lay hadith Seydina Usman bi radiyallahu anhu defe naa dëgër mm-hmm. parce que rukbatayhi la Seydina Abu Musa wax radiyallahu anhu ñaari oom yi ci ñëw insha allah mm-hmm. bi beneen bi ci def moom mooy ndax oom maanaam euh, mooy ne bu naan la kon mën naa nekk ne ah ndax ñaari oom yi bu dee moom la nëbb waxuma laa lu fukki mm-hmm. bu dee bu dee ñaari oom yi la nëbb lupp yi waxaale wuñ ko mu ne wa qaala wax na Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu mu ne anzala wàcce na allahu bur yàlla ala rasulihi ci ndawam li sallallahu alayhi wa sallam wa faxiduhu fekk luppam yi ala faxidi mi ngi ci saw ko sama kaw ay lupp dégg luppam yi mi ngi ci sama kaw kaw ay lupp fa saqulat mu daal di diis alayya ci sama kaw hatta ba te xiftu ma daal di ragal an tarudda ci mu ci mu ci mu dog mm. ci mu dog faxidi sama lupp maanaam lupp gi daa tegu ci kaw luppam mooy aaya bi tàmbale wal qawaa'idu minan eh, wal wal déedéet ah, eh, wal wal qawaa'idu bi nekk ci sóotu nisaa ndax eh, bi nekk ci nat mooy bi mu naan ala kulli haal ab aaya bi nga xam te ne moom mooy waaw wal qaa'idatu mina nisaa'i wala non boobu ci sourate Nuur la ne mooy wal qaa'idatu mina nisaa'i laa yarjuuna nikaahan du du boobu du boobu aaya mais beneen aaya la mooy laa yastawi al-qaa'iduuna mina al-mu'miniina waaw kay boobu la ghayra ulil darari wal mujaahiduuna fii sabiilillah faddala Allahu al-mujaahidiina ala al-qaa'idiina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna aaya boobu la aaya boobu mu ne ba muy wàcc sama lupp dama ko nee na dafa fekk yeneen bi sa alayhi wasallam teg luppam ci sa kaw sama kaw lupp yi mais sama lupp yi xaw mu mu mu yaakaar naa ne mu dagg dafa dafa naroon a damm dafa naroon a dagg damm complètement tellement dafa diisoon maanaam mooy li alxuraan naan inna sanulqii alayka qawlan saqiilan dañuy wàcce ci yow wax ju diis mm-hmm. na alxuraan noonu la diisee yenn bi saa saa su ko daan jox moom ci boppam da daan diis moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha ne gisoon nañ ko ca xadis bu njëkk ba ci xadis ñaar ci ñaareelu xadis bi ne ne xadis bi ne yeneen bi saa saa bu daan wàcc bu am wahyu bi daan wàcc léeg-léeg dañ daan nekk ci bis bu sedd guy guy guy guy guy mais moom muy ñàkk ngir ni xadis ni ni ni ni alxuraan diise Euh, loolu nag li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fii nii mooy day leeral ne euh, bu fekkente ne mbir mi noonu la demee mooy ne kon lupp mënta nekk lu nekk awra maanaam ba tey da gis ne imam al-Bukhari rahimahullah li muy gën a awra moo mu indi jëkk indi baatu ma yustaru minal ah, minal awra lan la mën a nëbb lañ war a nëbb ci awra mm-hmm. maanaam moom ci mazhabu jumhur mm-hmm. moom li mu jéng jëm mooy mazhabu euh, zahiri rahmatullah alayhi waaye loolu normal na imam al-Bukhari imam mujtahid la boo xamante ne dafa am mazhabu boppam dafay gis gisu boppam te xala ay layu boppam moo tax moom mu jàpp ne awra maanaam lupp bokkul ci awra ngir ne awra du dagat maanaam mooy nag mooy nag du doon dagat euh, bu dul awra lupp gi awra la du dagan yeneen bi sallallahu laal maanaam di jël luppam di ko teg ci kaw lupp jàmbur mhm. maanaam bu doon awra du dagal ñuy laalante nii ñoom ñaar seen lupp pooj yi laalante mhm. maanaam loolu maanaam moo tax mu indi mu indi ko fii mhm. waaye ñiy wax ne lu lupp du awra itam mën nañ koo mën nañu manam lupp awra ñoom mën nañu koo laye ne ne ne laalante gi amul dara luy wane ne laalante gi dafa direct dañu rek lupp gi laal na sama lupp mooy mën na dafa sol yére mu tegu ci kaw hmm? dégg nga euh, bi dina ko maanaam imam al-Bukhari rahimahullah dina ko indiwaat moom ci boppam ci tafsir suuratu nisaa insha allahu taala imam al-Bukhari dina ko ndax ndax xam nga dafa am kitaabu tudd kitaabu tafsir ci ci saxee bi maanaam la ay alquran yi jël di indi hadith yi ci tafsir ak waxu borom xam-xam yi ci tafsir loolu dana indi fii ci kitaabu ci tafsir sooratu Nisaa dina ko fa indi inshaa allahu taala dégg euh, kon euh, ñu bu ñu bañ a gis bi tey inshaa allahu taala ñu yem foofu euh, waaye liñ ci namoon nag mooy ne jàpp ne hadith bi ñoom li ñu jàpp rek mooy euh, que ni maanaam imam euh, que ni que ni borom xam yu wuute nañ ci rahmatullah alayhim ci wàllu càllale yi euh, ci wàllu maanaa xadis bi ak ma ak li nga xamante ne moom mooy ak wala bokk plutôt maanaam maanaam masala bi maanaam ci masala bi dañ ciy wuute waa te li ëpp ci borom xam dañ ko boole ci li nga xamante ne moom mooy loolu imam al moom dafa jàpp li nga xamante ne moom la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 et il n'y a pas de illa oui bon par défaut vice vice caché non ça veut tout simplement dire que euh, maanaam li muy tekki rek mooy càllale yi ñi ci nekk ñëpp ñu dëgër lañ ñu wér la ay sëkkat lañ maanaam condition yi tax ñu naan waa ji kat wóor na yooyu yëpp remplir nañ ko sauf que garantie ne jokkaloo na amul dara wane ne interruption amu ci amul dara luy wane ne mu voilà maanaam yooyu yëpp amul lu koy wane ba pare tamit garanti lul tamit ne amul shuzuz amul illa et cetera wallahu ta'ala man ci kii bi ci ci tawaaf bi maanaam euh, tawaaf ba pare maanaam maanaam ba pare vrianam maanaam waaw maanaam ñan ñan ñoo wax ne den ko maanaam den ko interdit den ko interdit hmm. ak ñoo xam ne dafa haram tout boo ko defee eh, boo boo ko boo ko defee dafa haram mais xam nga tawaf xanaf yooyu ñoo wax loolu xanaf yooyu rahmatullah hmm. boo ko defee am nga tawaaf def nga nag lu xaram parce que loolu en fait dafa dugg ci beneen masala moom mooy xalil nax yaqtadil fasad am la hmm. maanaam ndax tere day waral ak yàqu jëf waaw wala jëf masala bi loolu rek la euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy Hanaabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne an-nahyu yaqtadil fasad lu ñu teree dara loolu day wane ni loolu yàqu na lool moom moo tax ñoom comme ni koy gisee dañuy gis yére boo xamante ne da nga koo sàcc masalan wala daganut boo ko solee julli julli gi du baax parce que tere gi ñu la tere nga sol ko moom moo lëkk moo tax julli gi ngay def du baax maanaam lépp la yàq lépp lu aju ci mbir moo tax ñu jàpp ne ndox mi nga xamante ne moom mooy ndox mi ñu sàcc mënoo ko jàppoo dafa xaram et cetera loolu am na ñi nga xamante ne moom ñoo loolu yooyu yëpp dañ koo xaramal ci suuf soo xamante ne suuf si mu da koo nangu da ngaa triande nit ba jël suufu jàmbur suuf soo soo ci julli gi du baax dafay xaram voilà alal joo xamante ne na nga ko amee baaxul boo ci joxee azaka azaka ji du baax maanaam lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu jaamu yàlla wala ci lu mën a doon moom na dagan ba pare su daganul loo ci def mbir mi ci boppam moo dul wér moo tax dafa bokk ci charte yi ñuy sartal ñoom pour ndox pour jàpp boo xoolee charte yi borom yu teg pour jàpp ñoom bokk na ci wala pour nga tiim bokk na ci la dag mu la mooy ne na suuf samay tiimi dagan na la dagan na la lew na eh, ndox mi ngay jàppoo dagan na la lew tam na la lew maanaam ne ne ko triande woo ba am koo naxoo nit ba jot ci et cetera noonu lañ amee même chose ci maanaam ci mboole mbir boobu tënk daal mooy mboole mbir yi moo tax ñoom ak nax yu yaqtadil fasad mm-hmm. tere day waral ne ak yàqute mm-hmm. euh, bu dee ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom du ko waral ba mu def su fekkente ne mbir mi dañ koo tere li zaatihi mm-hmm. ñee an nahyu mutlaq lañu wax mais bi an nahyu li zaatihi maanaam mooy dañ koo tere ngir jëmmi mbir mi ci boppam Hanafi rahmatullah masalan euh, euh, moo tax ñoom tawaaf maanaam rafle gi ne bul tawaaf fekk da rafle ñoom dañoo gis ne rafle gi moom dañ koo tere ngir jëmmi rafle gi tere wuñ ko ngir tawaaf gi maanaam rafle la tax ñu tere maanaam ñàkk a sol yére dañ koo tere rek ngir nit ki bu nekkee ci biir nit ñi daa war sol yére loolu moo tax mu xaraam maanaam Euh, tawaaf gi dañ ko ci boole rek ngir ne jaaduwul et que gën a ñaawal mbir mi rek waaye nit ki nekk ci maanaam nekk moom kese sax bañ a sol yére dafa xaram maanaam nit ki dem euh, ci mbett mi nit ñi di ko gis fekk sunu dara loolu dafa xaram maanaam kon jim ni rafle gi lañ xaraamam moo tax bu ñu teree euh, tawaaf fekk nga rafle maanaam tawaaf bi da amul effet bu mag ci affaire bi maanaam kon rafle gi moo tax ñoom ñu jàpp ne boo rafle ngay nga nga tawaaf kaaba gi garawul amul benn problème mm-hmm. maanaam xaraam na li nga def te xotti nga wormay kaaba gi mm-hmm. muy beneen mbir mais sa tawaaf baax na mm-hmm. sa tawaaf baax na parce que tawaaf gi moo tax parce que ñoom il faut ñu comprendre que tawaaf ñoom niñ ko déggee ne comme julli la xadis bi naan comme julli la sauf que amul maanaam sauf que mën na cee wax ñoom dañoo jàpp ne li muy tekki rek mooy dafa am xorma mais tegtalewul comme julli la parce que julli mënoo cee wax muy benn ñaareel bi ci def muy julli dangay ngay taxaw benn place doo fi nekk di yëngatu fu nekk di jaar ne julli mënoo cee gestu te tawaaf mën ngaa tawaaf gerte du ko yàq ak yeneen ak yeneen mën ngay tawaaf tàllal nit loxo sax genre yooyu te julli mënoo ko def di tàllal nit loxo saa yi gis naa laa gis déedéet maanaam kon yooyu yëpp moo tax ñoom ñu jàpp ne tawaaf ak julli du benn kon tawaaf li yàq julli yëpp du ko yàq moo tax ñàkk njàpp gi ak a ñàkk am eh, kii Euh, ñàkk am laab loolu yàqul tawaf sauf que dafa xaram maanaam ñoom ci wàllu an-nahyu yaqtadi al-fasad ñoom ñoom an-nahyu li zaatihi la ñuy wax faaw mu nekk ngir jëmmi mbir mi ci bopp. même boo sàccee mën ngaa jàpp amul problème. ci def tamit loolu lañ wax. Hmm. maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des mooy Maliki Shafi'i rahmatullah ñoom it d'accord nañ ci presse boobu mais sauf que ñoom dañ naan an-nahyu li mujaawiri yi maanaam dañuy tere mbir ngir la dëkkaale ak moom maanaam mooy tawaaf gi bii yàqu yàqadul fasad bii dafa yàqu ngir la dëkkaale ak mooy nag mooy nit ki suturaalul awraam doon na suturaal awra da maanaam mais ñoom dañoo jàpp ne le fait que Yonent bi sallallahu alayhi ne boo suturaalul sa awra bul tawaaf loolu day waral ne day yàqu loolu moom moo tax euh, ñoom par exemple ñàkk a yor njàpp ak yeneen yéen di mën a yàq di yàq tawaaf yi te loolu boo ko dugalee ci masala fiqh yu bari buntu fiqh yu bari bari bari bari da ci ñëw mais masala bi yëpp yëpp yëpp yëpp dafay reposer wu ci masala usuliyya boobu hal an-nahyu yaqtadi al-fasad am la ndax tere day waral ak yàqu